rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa uxaddisuka thintayni man faalahuma daxala aljanna qulna bala ya rasul allah qaala yaxfasu alrajulu ma bayna faqmayh wa ma bayna rijlayh nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko ndax duma la nettali ñaar yoo xam ne képp ku leen def tàbbi ajana ñu ne ko aha yow yonent bi yàlla bi mu ne képp ko sàmm am payam sàmm aw làmmiñam kooku dana tàbbi àjjana wa an ubaadata bni saamit radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum aljanna usduqu ida xaddastum wa awfu ida waadtum wa addu ida tumintum waxfaduu furuujakum wa gudduu absaarakum wa kuffuu aydiyakum rawaahu ahmad wa bnu abi dunya wa bnu xabaan fi saxiixi jëleen ci ubaadat ibnu saamit radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na képp ku ma warlul juróom benn yi ci yéen dinaa ko warlul àjjana muy képp koo xam ne boo dee wax danga fexe ba dëggal ci la ngay wax mooy bu ngeen dee wax na ngeen dëggal ci seen waxtaan bu leen wax mukk loo xam ne amut usduqu isa xaddastum bu ngeen liggéey dara itam na ngeen fexe ba matal ko wa awfu ida waadtum bu leen wóoloo itam ci mbir na fexe ba matale kóolute googee wa addu ida tumintum na ngeen sàmm itam seeni pay wax waxfazu furujakum te ngeen damm seenub gis ci lépp lu ngeen warta xool wa xuddu absaarakum na ngeen téye seeni loxo ci lépp lu ngeen warta laal wala ngeen bind ko wa kuffu aydiyakum sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ma warlul juróom yi ci yéen dinaa ko warlool ajjana الترحيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في ضبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من عمل inna axwafa ma axaafu ala ummati min amali qawmi luut rawaahu ibnu maaja wa tirmisi jëleen ci jaabir radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na li ma gën a tiital ci sama xeet wi mooy rekk ñu dem ba egg ci di jëf jëfi ngóor jigéen inna axwafa ma axaafu ala ummati li ma gën a ragal ci sama xeet wi rekk mooy jëfi ngóor jigéen xadis boobu ibnu maaja moo ko nettali ak tirmisi yi wa an buraydata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal maa naqada qawmun al-ahda illaa kaana al-qatlu baynahum wala zaharat al-faahisha fi qawmin illaa sallata allahu alayhim al-mawt wala manaca qawmun az-zakaata illaa xubisa canhum al-qatru rawaahu al-xaakim wa qaala saxiixun jëlee na ci buraydata radiallahu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay nit saa bu ñu eggee ci di fecc wóllëre yàlla sunu borom dana def ak dee ak wu rayante bari seen biir lool ay nit saa bu ñuy fettale fecc wóllëre rek nee na ak rayante dana bari seen biir ñaawteef muy njaaloo wala jëf-jëfi ngóor jigéen saa bu baree ci aw nit rekk suñ boroom dana xeetal ci ñoom deegu bari te nee na amul ñenn nit ñoo xam ne danañ lànk bàyyi joxe asaka lu dul ne yàlla dana leen nattoo xañ leen ab taw kon loolu lu ñu ci tënk mooy kon fecc wóllëre day waral ak rayante gu bay gu bari ñaaw tef tam muy jëf-jëf yi ngoor jigéen ak njaaloo day waral dee gu bari ñàkk joxe asaka itam day it waral maanaam titti ab taw xadis boobu xaakim moo ko nettali te nee na xadis bu wér la kon mbokk yi ñu ngi taxawlu foofu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ànd ak ñun ngir ñu bokk jàngat benn tom boo xamante ne tom bu yuteel jullit ñi la rawatina société bii nga xamante ne mu moom la ñu dund muy sunu société sénégalaise bi muy sëriñ Mahmoudan Mbacké moom sëriñ Bassirou Anta Niang ñu fa yéene ko dalal ci al fasaadul axlaaqi yu fi fi nizaamina al ijtimaai yi mooy yàquteg jukko yi nga xamante ne moom ni sunu société bi di doxee mooy li bokk na ci li nga xam ne moo ko sabab kon incha allah tomb boobu di tomb am solo moom la sëñ sëñ Mahmoudan fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko euh, bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci altine ji dëppoo ak juróom-ñaari fan di fukkeelu fan ak ñett ci weeru mai fas yéene nañoo dalal incha allah sëriñ Mahmoudan sëñ Mouhamad Diagne ci ramadaanu yuallimuna mooy ay bind yu bees yoo xamante ne danañ ko jàngate ci weeru koor bu dee ginnaaw suba ci talaata ji incha allah dëppoo ak juróom-ñetteelu fan ci weeru koor gi di fukkeelu fan ak ñeent ci mois de mai ñu fas yéene dalal sëriñ bu sa imam muy imam fële ci New York euh, fas yéene ànd ak ñun jàngat ci jàngat dawaabitul fata dawaabitul fatawa aw fatwa indal fuqaha mooy takk-takk yi nga xamante ne ci la fuqaha yi ci la borom xam-xam yi fiq yi di sukkandiku ngir indee seeni ubbee bu dee ci àllarba ji incha allah euh, Serif Mbaalo moom la ñuy fas yéene dalal ci al islam wala alaxaat adduwaliya mooy l'islam ak relation yi nga xamante ne ak relation internationale bu dee alxamis incha allah. ñu fas yéene dalal sëriñ Assane si ci innamal mu'minuna ixwa mooy jullit ñëpp ay ñu gëm ñëpp ay mbokk lañu kon incha allah lii lenn la ci programme mu ñaareelu ay bis gi incha allah xam naa ne bu subaa ñu mottali li nga xamante ne mooy mottali programme mu ñaareelu ay bis googu noonu kon ni ma ko waxee léegi rek dañuy fas yéene dalal sëriñ Mahmoudan Mbacké moom sëriñ Bassirou Anta Niang ci tomb bi mu wax léegi te mooy alfasaadul axlaaqi yu fii nizaamina al ijtimaai yi mu yàquteg jikko yi nga xamante ne am na ci doxinu suñu société bi incha allah ñu indil li nga xamante ne moom gis na ne yàqute googu kat bokk na ci li ko sabab dana ko indi incha allah te xaj na loolu dama ci guddal waaye nag bala ñoo koy jox kàddu gi rek damay tënk aslëf rek ci ay yëngutoom mu tàmbalee njàngum alxuraanul karim ci maamam di sëriñ Ousmane Niang mooy ki nga xamante ne moo ko dal alxuraanul karim ginaaw bi mu jële jóge foofa dem ci Taïba ci foofu tamit jaar na fa ci daara ju nekk foofu noonu waaye nag mu mottalee àlluwaam ci alxuraanul karim fii ci Guédé ci kër Serigne Omar Bousso ginnaaw bi mu jàng alxuraan ba noppi tamit da tàmbali njàngum xam-xamam jaar fële ca koso njëkk a jaar ci loxol sëriñ Mamoor moom sëriñ Mahmadun koso moom mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbalil njàng mu xam-xamam waaye ginaaw bi mu yëkkati ko jébbal ko sëriñ Muxtaar moom foofu tamit am na fa diir ginnaaw ba la fa bawoo dem fële ci Touba ci sëriñ Alxaaji Jaxate foofu tamit jàng na fa waaye ginaaw bi yàlla baaxee ko moom bourse génn dem fële ci Mauritanie foofee fa la defal fa la defee cycle secondaire am foofu la jàngee ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac tamit yàlla baaxe ko mu dem fële ci Tunisie ci benn université bu nekk foofu foofu la mottaleem njàngam waaye ci biir njàng moomu mu def ay formation ci wàllu textil ginaaw bi nag la ko yàlla baaxee mu dem fële ci Italie ci atum 1992 euh, di yëngatu foofu ci wàllu liggéey foofu tamit mu def fa ay formation formation professionnelle ci wàllu automobile ba jamono ji ci wax ak yéen xaj na wàllu googu noonu ci la nekk di ci yëngatu ci biir nekk gi mu nekk foofu ci itali tamit ci la ko yàlla baaxee mu ànd ak ay mbokki taalibe yu nekk foofu ñu yëngatu ci tasaare liggéey liggéeyub Serigne Touba ci kaw tasaare googu ci la sosee lu ñu wax benn scène bu ñu wax euh, Touba Monde TV nga xam ne bokk na ci seen yi nga xamante ne ñu ngi jàllale waxtaan yi nga xamante ne ñu ngi koy def fii ci béréb bi ci koor gi ba tey tamit euh, euh, rajo bi nga xamante ne mooy xasida online foofu ci itaal yi moom bokk na ci ñi nga xamante ñoo ko sos bokk ci nga xamante ñoo koy saytu tamit teg ci kon ci tënk rek lii lenn la ci ay yëngutoom ñu fas yéene ko dal fi jataay bi nag mu fas yéene ànd ak ñun jàngat al fasadul axlaaqi yu fii nizaamina al ijtimaai yi comme ni ma ko waxee léegi kon incha allah li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mahmadou Mbacké ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfeex te defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di jël nuyoo boobu di ko tàmbalee ci ki ki fi nekkal yoon wi nga xamante ne mooy yoonu murit di Cheikh mun taxa di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te bàyyi ko fi ci suñ kanam waaye di jël nuyoo boobu it di ko teg ci loxol ki nga xamante ne mooy suñ jëwriñ ci liggéeyu sëriñ Touba bi di sëriñ Abbas mi nga xamante ne mooy xalifa bi nekk fii ci dëkk bi moom it ñuy jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom waaye di nuyu it suñu jawrin di suñu mag di suñu xarit di suñu lépp di sëriñ Mouhamadul Moustapha Absa buñ ko tuddee rek mel na ni tudd nañ ñi ci des ñépp di nuyu it mboolem mu assasa bi nga xamante ne ñoo sos liggéey bu rafet bii nga xamante ne damay wax ne képp kuñ woo nga toog fi ci jataay bii di wax rek bëgg nañ la te am na luñ la bëggal ndax jataay la boo xamante ne ku sañoon bu dee ci sa dund yépp benn yoon lay def doon it da ko ci mas a def ndax jataay la bu ñépp di teewlu boo xamante ne bu ñépp di jànge la moo xam ne xel yépp kon dal nañ ci ne daaray Cheikh Ibrahima Fati ni ko sëñ Abdou Samad di waxe di wax ne borom Serigne Touba mas naa wax borom daaru ne ko daara ji dana mas a tàkk ñëpp di jàng te di su ko fay kon dafay mel ni mu assasa bi dundal na loolu dundal goo xamante ne gu am solo lay doon kon ci loolu rek ci la ñuy profitoo nuyu leen sargal leen muy rakk yi ak jarbaat yi yi nga xamante ne ñoo bokk ci liggéey bi yépp te jàpp ci te di ko doxal ñoom ñépp kenn ku ci nekk ñu ngi leen di bàyyi xel di wax ne xëy na seenu mbaax rek <clears throat> moo tax ñu dalal ñu fii waaye nun duñu fi gan danoo bokk ci liggéey bi waroon a bokk ci nekk ci ginnaaw di jàpp ci liggéey bi ak di ci taxaw ko yoon bu yàlla baaxee rek ñu tànn ñu wax dëgg yàlla dafay nekk loo xamante ne eh, yaakaaruma ne ci xam-xam lay doon wala ci dara waaye nag doomaadama bu nekk am nga sa gis-gis am sa sañ-sañ boo xamante ne bu dëppoo ak ni ñuy dunde rek sañ nga koo mën a wax kenn ku ci nekk di ko dégg ndax sallallahu taala alayhi wa sallam leeraloon nañu lu bari mooy kenn ku ci nekk rek am na ko doon jëwriñ ci moom koo xamante ne boo waxee te wax jadi ju am njariñ xëy na dana la diglu te dana ca jariñoo kon nag ñuy wax ne tomb biñ ñu jox bu jafe la waaye jafe gi yépp bala ñu koy tàmbali rek ñuy ñaan ñu jéggal ñu ndax tomb la boo xam ne boo ko waxtaanee faawu nga laal nit ndax am na ku nekk ci këram xëy na doxin wii la doon doxe su boobaa mën na ne sëñ moo dankat li muy waxtaane xëy na dafa nekk ci dafa gëstu li nekk ci sama biir kër dem di ko waxtaane te fekk demewut noona ndax tomb bi moo mel noonu buñ koy waxtaanee ginnaaw ay jikko la ñuy waxtaane kenn ku nekk am nga ay jikko jikko yi nag mën na laa laal ci yu baax yi mën na laa laal ci yeneen yi ci des moo tax kon ku ko dégg rek te am ci dara lu la naqari wala nga yaakaar ne yow lañuy wax ñoo ngi lay ñaan nga jéggal ñu te xam ne jubluwuñ ci woon wax la dañ doon leeral rek ba li ci baax ñu mën koo jariñoo li ci bonit ñu mën koo bàyyi waaye it bala ñuy tàmbali ñu wax ne lu ci rëcc ci kàdduy doomu aadama te it jataay bii kenn ku ci nekk xam na ne mu assasatul wafa jàngale ak yare moom rek lañ jublu ci jataay bi bëgg ñépp it am ci mbëgte ba ku nekk man koo seetaanu man koo jariñoo moo leen tax a jóg waaye dara ci yàqal kenn taxu leen a jóg ba tax na kon lu ci nekk ci rëq-rëq rek nan nu ko jéggal te xam ne doomu aadama moo matul moo tax rëq-rëq yooyu waaye mu asasa bi moom jàngale ak yare rek lañ jublu te bëgg ñépp it mën koo diglu loolu rek lañ jublu ci seeni jataay kon lu ci rëq rek nañ xam ne ci ñun la waaye du ci ñoom mu mel ni tomb biñ ñu jox nag bokk yi lu jara waxtaane la ci fi nu toll lu jafe waxtaane la waaye lu yomb waxtaane la ndax li tax mooy ñun dañoo bari ay aada aki i cosaan yoo xamante ne dañ koy dugal ci li nu moom dugal gi ñu koy dugal ci lu ñu moom nag day dem ba jural ñu ak yàq goo xamante ne yàq gi duñ ci bàyyi xel waaye waxuma la di ko bàyyi xel sax waaye duñ ko ñemee jéebaane ndax li tax société bi ni muy dunde la ñun société bi ay nit ñu am solo lañ ay nit ñu bëgg diine lañ waaye kenn ku ci nekk xam na ne société sénégalais it société bu mën a parparloo la ba tax na lépp loo souligné ci lu ñu warul woon a wax rek ñeneen ña koy jàngat lañuy ñuy daal di wax mooy xëy na diw moomee la àndalut wala dañoo am ci luñ jubawut foofa lañ koy daal di tëral waaye duñ seet sax la nga xamante ne moom la ci diine wax wala lay dëgg ñu àndandoog ca souligné loola waaye dañuy jël sax jikko yooya féetale ko ci faneen foo xamante ne bokkut ak fi nit kiy waxee kon mu mel ni tomb bu neex a waxtaane la waaye tomb bu naqaree waxtaane la muy jikko yi ñu sos ko ci buñ ko dee waxtaane rek manis na koo tënk ci ñaar muy li nga xamante ne dafee nekkoon te dañ teñ teñ ko daan defee ni nga xamante ne noonu lañ ko war a defee waaye nag ñu sos ca lu bees loo xamante ne lu bees la xëy na mag ñi fi nekkoon day ñoom boolewuñ ko ci woon benn mën naa doon ñun ci sunu ëppal mën naa doon ci sunu xër mën naa doon ci sunu ñàkk xam kon mu mel ni tomb bu njëkk bi foofu rek lañ koy teg beneen bi ci desit muy li nga xamante ne daf fee nekkoon waaye nekk gi mu fi nekkoon dañ koo soppi dugal ca leneen lu ca bokkul woon kon mu mel ni mooy li sosu lu bees waaye li fi nekkoon it ñu am luñ ca soppi ba soppi giñ ko soppi mu mel ni sax dafa dëkk ci biir yëf ya te bokk ci kon ci ñaar yooyu rek incha allah ci lañ bëgg a fas ko yéenee waxtaanee yu bees yi fi sosu te bokk ci liy yàq jikko yi ñun ñépp xam nañ ko ndax bu njëkk mag ñi fi nekkoon am na nuñ daan jokkoo am na nuñ daan waxe am na nuñ daan communiquer mu nekk communication yoo xamante ne communication yu yeex la waaye communication yu wér la yu tegu ci yoon ndax fii ci dëkk bi fii boo jëloon tey boroom dëkk bi bu masaan di communiquer day bind waaye bu bindee ba noppit ñañ koy jox xam nañ ko mooy xam nañ ne diw la koy jox ak diw la koy jox diw moomu ñooy yóbbu communication yi waaye mbindamit xam nañ ko xam nañ it signature xam nañ léppam muy loo xam ne kenn mënu cee soppi dara waaye mu mel ni jamono ji bi ñu dundee ba ci kanam yi sosu ci yu bees am na lum soppi ci yooyu yim ci soppi bokk na ci yi sosu lu mel ni télévision yi ñëw lu mel ni rajo yi ñëw lu mel ni internet ñëw yeneen yu bari yoo xamante ne xeetu communication yi génn yépp fa lay génne waaye communication yooyu génn it am na leneen lu sosu li sosu mooy doomu aadama bi nga xamante ne moo yilife am na ku koy waxal wala am na ñu koy waxal ña koy waxal mën nañoo wax la wax kese yam ci mën nañ caa dolli dara mën nañ caa wàññi dara ndax waxi nit buñ ko bindut mu ne la waxal ma rek jox naa la sama kàddu xëy na yow sa xër mën na laa yóbbe ci nga wax lu mu waxut wala nga wàññi ko wala nga yokk ci wala nga def ca dara. ba tax na kon ñetti communication yépp am jafe-jafe bu dee télévision yi am na jafe-jafe bu dee internet bi am na jafe-jafe waaye bu dee communication yi nga xamante ne moom la kilifa yi daan communiquer it am na jafe-jafe kon jafe-jafe yooyu nag suñ ko jàngatee rek jafe-jafe yi benn bu ci nekk rek mën naa indi ak defar waaye bu ci nekk mën naa indi ak yàq ndax ni ma ko waxee ay wax jant bu ay wax jant buñ ko yokkee rek wala ñu sos ca dara mën naa indi ak yàq-yàqu ci jikko yi yàqu-yàqu yi muy indi ci jikko yi mooy am na benn waay bu toog boo xamante ne moom lu ñu wax rek gëm na ko nañ ko waxee noonu la koy daal defe amul jotug mën a saytu ci diine ba xam diine nangu na ko amul jotug mën a saytu ba xam yoonu murit nangu na ko amul jotug saytu ba xam lislaam nangu na ko moom dañ koy wax rek mu gëm am na beneen waay boo xamante ne nag moom itam ab jàngkat la buñ ko waxee dana xool ba xam lii dëppoo ak diineem wala dëppoo ak yoon wi wala dëppoo ak yeneen waaye am na keneen koo xamante ne nag buñ ko waxee moom itam da cay tànn lam soxla rek jël lam soxla wut mu sànni ko kon mu mel ni kon jafe-jafe yooyu yépp am na ba tax na kon communication yi ñëw ci nit ñi xëy na léeg-léeg am na ci ñoo xam ne dana leen defaral waaye am na ci ñoo xam ne dana leen yàqal ci kaw ni ko nit kiy déggee bi nga xamante ne nag loolu am na lu mel ni télévision yi ñoom itam tàmbali mooy léeg-léeg ñu dégg kilifa gu waxtaan ñu daal di jël seen xalima bind ne diw kat doon na wax démb waaye nangam la waxe su ko defee ki mënoon a segg moom day daal dem te seggi wax jooju xam ba xam wax ji wér na wala wérut waaye ki munta segg moom day daal di jël rek gëm loolu ngeen di gis ci internet bi moom di gis fu ne bis bu set nga gis ku xëy bind koo xamante ne xëy na mbind ma muy bind alal rek la doon wut moo ko tax a bind yokk ca loo xamante ne waxuñu ko ko ndax fi mu toll dañ ciy joxe misaal toujours ci ne su bëggee da ngaa bëgg sa mbind jar gaaw a jar rek xëyal rek nga tiitare xalifa général de Mouride wala xalifa général maam Thierno Biraye wala bu sëñ sàmba wala ku man di doon nit ki bala muy xam li nga tiitare ci biir journal bi moom da koy liir da koy jënd ba noppi su ko defee nag. bu ko liiree ba pare ca lay door am lu ko naqari wala mu am ci lu ko neex waaye nit ki bëgg a liggéey moom bëgg a jaay wala mu bëgg a yàq moom li ko ñor mooy na def ca kaw loo xamante ne la may def ca kaw nit ñi danañ xam ne lii la ca jublu te yàq gi la ca bëgg su ko defee nag bi ñëwee ci loolu ci lañ daal di am ay jàmbali jafe-jafe yoo xamante ne te fekk nag booba jullit ñi tamit waajaluñ dara seen bopp. ndax man ni ma koy waxee toujours damay jéggulu ci wax ji sax ci baat bi waaye tey buñ mënoon a wax buñ ko ñemee woon a wax dëgg-dëgg dañuy wax ne wax dëgg yàlla jullit ñi moom seenu farlu des na lu baree bari ndax ñi nga xamante ne ñoom dañuy bëgg di communiquer ak ñun ak di ñu jàngalal suñuy doom ak di ñu yaral suñuy doom ñoom góor-góorlu nañ ba seen méthode yépp tege na mat na waaye ñun suñuy méthode dara matut danañ ci joxe ay exemple ci benn ci télévision yi télévision yi tey fexe nañ ba ni ñuy communiquer ak ñun communication bi gaaw na danañ ko mën a dégg ñu dolli ci internet beeg yépp tey bu ñu amee luñ soxla woo te bëgg nit ñi xam ko walla ñu biir débattre ci biir une semaine bi yépp lu yomb la ci ñoom benn waaye jóg rek bind benn bind ñu def ko revue de mu jàll su ko defee semaine bi yépp mooy doon waxtaanu jullit ñi. maanaam amatuñ soxla ci leneen kenn ku ci nekk kuy wax ak sa morom loolu nga koy wax bañ nga ba kuy copier coller ci whatsapp yi sax moom ngay copier coller yónnee ko sa morom mu di ko diglu nga xam ne ñoom seen xeetu communication gaaw na benn façon gaaw boo xamante ne kenn amul nattable daaw yaakaar naa joxe naa ci fi exemple ma ne xoolal ñun suñ communication ba léegi dafa yeex mooy ñoom ba ci politiciens yi tey bu ñu bëggoon a ñëw Darou Moukhty rek balaa mat 30 minutes ñëpp xam nañ ne dañ fiy ñëw. bu ñu agsee balaa mat deux secondes ñëpp wër nañ leen mu fees dell mais ñun bàyyiwuñ leen xel te fekk ñoom communiqué bi ñuy communiqué ak ñun ndekete ñi ngi njëkkantoog ñun ci suñuy xale yoo xamante ne bëgg nañ thème bii ñuy dugal ñu indi ko te moo yàq seeni jikko moo yàq seeni jikko mooy te li ci gën a garaaw mooy ñi koy def ñépp ay jullit lañ fi mu toll ñi nga gis ñu moom télévision yi ci senegal yépp ay jullit lañ mbaa boog ñi ci ëpp ay jullit lañ waaye fi mu toll li yàqal société bi li yàq jikko yi yépp ci ñoom lay jóge te pourtant ñoom bàyyiwuñ ci xel comme ni ma ci waxee woon daaw ne waa ji ma nga fële di def lu ko neex benn muy def loo xam ne diine da koo tare wala lislaam da koo tere waaye la muy profité heure boo ko àkkee rek wala nga dal ci kawam lam lay wax mooy lii ci laa yóbbu sama ndey màkk ci laa yóbbu sama baay màkk te la muy yóbbu ndeyam màkk ak baayam màkk yépp liggéey bu araam la waaye moom jàkkoorul sax ne araam dafa yaakaar ne mooy bi gën a dagan ci kii bi waaye li gën a garaaw sax mooy nday ji mu yóbbu màkk ak baay bi mu yóbbu màkk sax da koy damoo yëgal ko waa koñ bépp ne leen sama doom jee ma yóbbu màkk te xam nañ ne doom ji lim gañee lépp ci lu araam la ko gañee kon mu mel ni bokk yi am na yu sosu yoo xamante ne ndekete jullit ñi bàyyi wuñ ko xel te loolu tey bu amee rek jullit ñi waroon nañ koo daal di jébaane te li ma ciy gën a jaaxal mooy kenn ku ci nekk ca ñay def noo ñooy nag taalu la maanaam am nga kilifa goo xamante ne tey boo faatoo moo lay jullee boo amee ay problème moo la koy tuddal boo amee doom moo koy tudd soo amee ay jafe-jafe moo la koy régler mais kilifa diine gi sax dafay mel ni dañ koy tëje tëje tëje tëj ba mbir moomu da ciy maandu du ci mën a dugal kàddoom nga xam ne du ci mën a sax wax ndax fi mu toll ni ma koy waxee tey gone yi fii bëreeg yii football ak yii misig ak yii def lu leen neex yépp ay bi la benn muy taalube murit wala muy taalube tijaan wala muy bu xaadir wala muy bu mais ñëpp ay taalube lañ ñëpp ay jullit lañ. mais dafa mel ni seen kilifa yi sax pour ñu yëkkati ci kàddu ne leen lii ngeen di def baaxut te ka ko war a wax wax ko sax dafa jafe ci ñoom kon mu mel ni kon am na communication buñ ñu jox boo xamee ne communication bi ah bu jafe la boo xamante ne buñ ci deful ndànk dana yàq lu baree bare profito gi it mooy jullit ñooñu nga xamante ne ñoo farlu ci télévision yooyu ba taxawal ko di ci wut alal ndekete booba jullit ñaa ngi leen di xaare foo xamante ne mënoon nañ leen a defal loo xamante ne liñ leen di defal lu leen di amal njariñ lay doon ndax tey télévision murid yi fi nekk yépp tey bokk yi kenn ku ci nekk gis na ne mu asasatul wafaa ngi nii lu am njariñ la loo xamante ne tey mënoon nga koy tàmbalee cinq ba sept ba keroog ñuy dog jullit ñépp ci jariñu waaye adduna bépp koy seetaan mu mel ni tey mu xaddamatul xidmaa ngi fi université de Ramadan bu Serigne Chouaib boo ngi fi daarul minan a ngi fi gédé bu soo ngi fi yépp béréb yu baree ngi fi nga xam ne tey nëgën nii télévision yooyu nga xamante ne ñoom ñoo samp te ay ay taalibe jiite ko wala ay jullit jiite ko mënoon nañoo daw tey njëkkante jataay yooyu waaye léeg-léeg bu ma déggee sëñ karaam yi di wax sax man damay xaw a am kersa tuuti ndax yu ci bari damay dégg ñu ne télévision sàngam heure sàngam la koy déférer heure sàngam la koy diffuser heure sàngam la koy rediffuser heure la koy tegaat mais boo déggoon télévision yi ko ciy teg direct sax yu néew la te moo ne dañ ne réew mi quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañ te ñi moom liggéey yooyu yépp ay jullit lañ nga xam ne ñoom ñoo waroon a communiquer ak jullit ñi wax ak ñoom yee leen waaye dafay mel ni ñàkk communication googu ñuy communiquer amuñu soxla ci loolu tey yéen ñépp bokk yi dem leen ci télévision yi bu heure ndogu di jot xëy na am na yuñ ci jukki yépp mëni su ko matal mais léeg-léeg da ngay toog bu mujj yàgg sax ngay reetaan parce que doo xam lii ñuy defati lum doon doo xam jullit ñi fan lañ nekk te doo dégg kenn ku yëkkati doom bu 6 heures jomee wala 6 heures demi jot demal ci télévision yi am na Ramadan Serigne Ngagne am na koor ak soleil am na ndogoli ak tan bombe am na koor ak aas am na yoro ak koor gi am na mëndumbe ak koor gi am na koor ak lamaraana am na kër gi ak koor gi am na koor ak per bu xar ak per doyen am na koor ak taf am na koor ak kombe ak ma ñoxo am na koor ak abu bilal am na koor ak meer jaal am na koor ak gàlle am na koor ak li ci ramadan am na koor ak biddiw am na koor ak pàate seen mbokk yi pourtant ay jullit a ko def de ay jullit ñoo créé loolu pourtant te alwafaa ngi ci daarul mooti muxaddamatul xidmaa ngi ci jumaa ji daarul minan gede yépp a ngi ci te pourtant télévision yi koy teg yépp télévision jullit lañ ña ca ëpp sax far ay taalibe murid lañ te bàyyiwuñ ci xel te yii ma wax yépp yéen ñu ko ñun ñëpp man damay seetaan télévision dama ko seetaan parce que nit loo dul seetaan doo ko mën a xam dama ko seetaan ba xam ne ci biir yii yëpp xam nga lu ñuy waxtaanee waa ji ba mu wooree ba digg ngoon mu gis ak ginaar gu ñëw moroomam di ci lekk mu xëccoo ko ak moom dem dogu wala ba muy julli julli gi ba ca biir ak lekk ñëw mu dagg lekk ga dem julli ci wala ba muy nangam yépp saboote gis waa joo xam ne ma nga jóge ca àll ba ak caaye joo xamante ne ay awraam sax ci bitti muy sëgg di tari alquran nu ko neexee di yàqe nu ko neexee te pourtant kilifa diine yépp ñu ngi ne patt pattaaral kenn waxut walla boog ñi war a wax waxuñu ndax ma Mahmoudan Mbàkke muy wax kese kenn amul soxla ci moom kenn du ko diglu représenté wu dara ab taalibe bu ndaw la boo xamante ne kenn sax digluwul ay waxam xay na mën naa am waaye tey am na ñoo xamante ne buñ ne woon na dakk rek mu dakk ndax li may wax mooy ñi koy def ñëpp ay borom yi kilifa lañ am nañ ay kilifa te kilifa yooyu ñu am tey kilifa yooyu bu ñu leen woowoon ne leen ne lii dakk rek weeru koor méngoo wut ak lii ñu bàyyi ko kon mu mel ni jafe-jafe am na nag bokk yi bu fekkente ne ñi yàq jikko yi ñi ngi yàq jikko yit it ñi war a jël ay responsabilité jëluñu seen i responsabilité wax dëgg yàlla ndax bu ñu jëloon seen i responsabilité mu arrêté te bu jàllee ñii ma doon wax nii ñépp bu jàllee kat ñooy jëlaat rajo yi ak télévision yi bu koor jàllee rek fi mu bi koor jàllee da léeg-léeg sax reetaan daf lay jàpp ci mbir mi ndax nga sos lii ma wax yépp mu mat fukk ak juróom-benn ci biir koor te bi nga koy sos nag bi koor gi jub nga ne léegi naa bàyyi li ma doon def lépp parce que dëppoo wut ak diine ay senegal na door ay ràcc ay mbaxal ga ay sabar ga yooyu yépp bi nga koor gi jafete da ne naa bàyyi yooyu parce que dëpp wut ak koor léegi koor ñëw nga sos yi nga xamante ne moo yées loola nga xam ne jàllale woon loola sax moo gën yi nga jàllale tey mais mel nii ndax am na ñu leen di génne ca yooya ndax koor gi ñëw nga ne du duutuma sabaru tëgg naa ndënd yi laf naa ko fële euh, duutuma dem ci discothèque yi di fecc duutuma nangam duutuma nangam duutuma nangam mu baree baree baree baree bari te ndekete moo ne la nga folli di ko teggi sax far la muy bon bon moo yées li nga teg ci biir koor gi kon mu mel ni bokk yi jullit ñi nag am nañ ay responsabilités yoo xamante ne ñiy xeex seeni jikko ñi ngi fi te bàyyiwuñ leen xel te ñi ngi leen di yàqal kon kenn ku ci nekk war ngaa xam ne te lii may wax nii nun ñi dëkk ci dëkk bi yépp am naa sañ-sañu wax ak ñoom moom tàmbalee ko ci man ba ko tàmbalee ko ci samay morom bàyyil ba naa fi la jot rek bu naafile masaan jot de man dëkk yi ma daan jànge alxuraan bu naafile masaan jot gone ak jigéen ñaag ñépp la ñuy ramas yóbbu ci jàkka ji kenn du des tey lii may wax nii heure yi ñu ko def yépp li tàmbalee bu ñuy bëgg a dogu la ba keroog ñuy naafile ba noppi demal ci jàkka yi léegi jan jàkk ngay duggati fekk fa xale ya ak jigéen ñi xale yi ak jigéen ñi yépp a ngi ca télévision ya amatuñ jotug dem ci jàkka yi ndax loolu la ñuy seetaan théâtre yi yi lañ leen di tegal ba ñoom kenn mënatut defar ci ñoom dara yow mi toog si biir kër rek sa xale bu ndaw bi nga daan jàpp ci sa loxoom bu waxtu wi jotee pour nga jàpp ci loxoom yóbbaale ko ci jàkka ju dutoo ko gis da nga laaj ci kër gi fu nekk waaye doo xam fu mu dugg boo demee ci télévision yi fekk ko fa mu mel ni kon yàqkati jikko yi bokk yi ñu ngi njëkkante ak ñun bu baax a baax te war nañ cee bàyyi xel wante it bu ñu defee loolu ba pare dañ ciy teg ne. nañ fexe ba sos nag ba ñiñ daan diglu kenn duutu leen diglu xam nga wax naa ne kilifa diine yi dañoo waroon di wax waaye fi mu toll ñoom ci seenu yàq dañuy fexe ba kilifa diine yi duutuñu leen diglu mooy ñiñ war a diglu danañ fexe bañ noppi ñañ fexe bay wax kalaasu sëñ Ahmadu ñoom gi nga xam ne bis bu set ñi ngi defee conférence di wax dañ naan leen ah ñii daal représenté wuñ dara jot nga leen di leen diglu ñoom léegi nag ña waroon a wax ñu fexe bañ noppi loolu système la boo xamante ne ñoom ñoo ko ci jublu ngir yàqal nit ñi seen i jikko parce que bu boobaa bu dee wax dañ naan yii sa waa ji de li muy wax ci télévision yi li muy wax ci rajo yi conférence am yi daa bari nangam ak nangam wala sax ñu tuumaal la loo xamante ne ci sa biir kër dañuy wax ne yow noonu nga mel ba kenn du la gëm léegi nag karoo ka waroon a wax nag ñu fexe ba tëj gémmiñam ne ko yow bul ndax kilifa du wax lu bari kilifa day noppi kilifa du wax ni ko wolof yi di ko buur yi daan waxee rek bu waxee ren balaa waxati di déwén musibaam nit ñi war a jëf liñ jëfe lépp ci at mi nga war leen a jubbanti war leen a gindi ñu ne la boo waxee ren balaa waxati di déwét te nit ñi yow képp yaa mën a wax ngir ñu sowe ñu fexe ba tëj sa gémmiñ ne doo wax bu boobaa kon xam nañ ne gi foofu la tàmbalee léegi nag système boobu lañ def mooy kon ñi war a wax ñu diglu leen moom duñ wax léegi nag ñi wërta wax moom nga xamante ne seenu làmmiñ rëy rek wala ñu yaakaar ne seenu xam-xam toll na fenn ñuy wax moom bu ñu waxee ba pare kenn du ko faale kenn du ko diglu boo demee ci télévision yi moom nga ciy fekk demal ci débat yi ñu tuddee diine yépp ci ngoon gi kan nga fa fekk ku ñuy déglu kan jën jëmm nga fa fekk joo xamante ne ju ñuy déglu la joo xam ne bu waxee nit ñi def ko bu waxee nit ñi bàyyi amu fa mën naa am waa ji ñuy jël sax sabooti diine rek ko tax a jóg sabooti rekk ko tax a jóg bokk yi muy communication boo xamante ne bu ci jullit ñu gaawut muy télévision yi ak rajo yi dana yàq loo xam ne mën a defar ñu jël beneen méthode ba ci def muy deuxième méthode bi muy internet bi nga xamante ne ci lañ gën a ñëpp moom lu ni baaxee kenn mësu koo gis waaye lu ni bone kenn su koo gis fi mu toll amatul benn jullit bu am temps bu am waxtu amatul jullit ñëpp lekk nañ seen waxtu jullit ñi ci ëpp boog ci jullit ñi lekk nañ seen waxtu fexe nañ ba tàmmal la ko fi mu toll nun ñëpp dafa mel ni ab virus bu dal ci suñ kow mënatuñu tàqali koog moom. koo ci xool loxoom téléphone nga ca muy kacc kacc téléphone te bu njëkk loxo yooyu doon lépp xasidaa ci nekkoon wala jukkib alquran wala ak kurus waaye fexe nañ ba miinal la téléphone bi ba nga xamante ne boo doon tëdd guddi di nelaw ba yeewu sax boo demee ba yeewu sax sama xel li muy njëkk a nekk rek mooy naa laal téléphone bi xool ba xam am naa cee message wala au moins message loolu ngay njëkk a profité muy wérus boo xamante ne kenn mënu cee mucc daanaka. ba ci mag mi nga xamante ne sax dem na ba amul pexe sax nga xam ne mënul dara ci téléphone yi sax ma nga yor di wootee ko wuya ko coono bu metti boo xamante ne ba mu cay daj sax da ngay mujj yow da nga ko yërëm te communication bi benn baaxu ci benn fi toll li ñuy joxante lépp xam nga lan la sëñ Mahmoud dañ toog na këram tey téléphone am am na benn message WhatsApp mu xool. diw de joxe na benn message ci sëñ Modou karaa sëñ Modou karaa man la sëñ Modou Kara Diop mi nekk alwafa joxe na ci benn message am na fu mu juum tey am na rëq-rëq bu mu def tey eh bu boobaa jullit ñëpp am nañ jafe-jafe kenn dutu dégg ku ne daal di partagé ku ne te moo ne fekk booba lu bon la woon loo xamante ne dañ ko waroon na daal di fay foofu tëj ko fa mu jeex waaye jullit bi ci boppam mbokk mi ci boppam moo koy partagé mbokk mboritam ne ko dégg tey sëñ diw li mu def dégg nga ko jigéen ja waxal dégg nga lam ko tuumaal dégg nga lam nettali ci moom dégg nga lam wax loolu rek lañ ciy teew mu mel ni kon te booba ndekete moo ne communication boobu bu whatsapp boobu tey am na lu fa nekkoon lu gënoon tey masala masala miraas yaa ngi fi masala yu baree ngi fi yu fekk yaa ngi fi tey mënoon nañ koo jël mu nekk ak i laaje ki tontu yoo xamante ne moo ñuy remplacer ci kër gi di jàngal jigéen ñi ni ñuy sangoo farata ak ni ñuy defee yëpp waaye ba tey rek jullit ñi sàggan nañ ba bàyyee ko ñële ba amatuñ ci benn accès wax naa ko bërki dem mu ma ne lekk gi ñuy lekk temps wu jullit ñi moo yàq suñ jikko yépp bu njëkk daawoo taal dara ni ma ko waxee dollub xasida nga yor yor sa kurus yor jukki alxuraan loo noppi dal ca la ca lees wala nga nekk ci sa bitig di liggéey léegi bokk yi fexe nañ ba dugal la ci benn système boo xamante ne système bi mënatoo a toocee génn parce que système bi daf lay ragal loo dafay mel ni diine dafay mel ni jokk ak bokk ba nga ragal a ragal a ragal ba duutoo ko mën a daw léegi boo ko mënta daw nag fexe nañ ba këf temps bi nga waroon a am yow mooy euh, bu dee ci mën nga cee joxe misaal ci whatsapp yi tey xam nga dañuy ñëw ne man ak sëñ Ahmadou xamante nañ wala ñu bari xamante nañ ñu ñëw ne ma tey sos nañ groupe bu sopp sëñ Abdou Khoudoss man xam nañ ne sëñ Abdou sama sëriñ. xam nañ ne moom rek laa bëgg léegi mënatuma mucc te ñi ci nekk ñépp xam naa leen samay xarit lañ te ñu xëy xëy rek ne ma cof dugal ma ci biir groupe boobee kenn ki am na kersa pour génn ci groupe ba kenn ki mi ngi naan su ma ci génnee ñu ne lii def maa ñurut wala awma ci soxla wala damay saboté wala nangam su ko defee du duutoo mën a génn ci biir groupe ba léegi groupe bi lu mat téeméer cent personnes ci cent personnes yi minimum kenn ku ci nekk da nga xëy joxe lu man ñetti message wala ñeenti message ci cent personne nga bëgg leen a tontu waa léegi ban temps te du doon benn groupe boobu dañ lay wax groupe sopp sëñ Abdou Khoudoss sopp sëñ Moudaw Balla sopp sa nangam sopp diw sopp sopp borom daaru sopp nangam ba mu baree bari léegi dem nañ ba ca famille ya groupe famille nangam famille nangam famille nangam nga xam ne boo demee ba ci biir sax la muy jur lépp mooy teqale nit ñi ak jël seen temps képp lay jur. waaw mutu benn njariñ su ko defee da léeg-léeg da ngay dem ba 4 heures du matin di lire ay message ak i tontu ba 4 heures du matin di lire ak i message ak i tontu nga xam ne boo yoree tey kaamilu alxuraan doon jàng boo tàmbalee tuuti rek arrêté nga xool téléphone bi ñetti message tontu continué waat ci dollu xasida ba ñetti message ñeent tontu continué waat ci kurus ga nga xam ne wirdi yi ngay wirdi sax dara du ci mën a àgg bokk yi mu mel ni jullit ñi kon farlu jot na nag parce que li ci seen kaw bari na keneen ka ci des moom. groupe yéeg yépp intéressé wu ko xëy na waaye li ko intéressé mooy nga dugg ci biir Facebook bi rek lépp lu mu gis ci lu ñaaw ñu bind ko ci kilifa diine rek na ko wax waaye lu baax la sax ñoru ko mooy lan nit ñi découragé nit ñi découragé te bokk yi boobu am na ci côté bu mu yàqal boo xam ne sëriñ su ci bari nanguwuñ cee waxtaane waaye lu jara waxtaane la ndax yàqal nañu lu bari ndax man maa ngi fàttaliku mag ñi mewoon fii ci dëkk bi daawoo ci nuyu menn mag te même bu doon ñaat dërëma dana ko teg sa loxo waaye gis nga ñoom yàqal nañ la sa diine nangu sa temps te teewul sax far jant boo demoon ba yëkkati ñaat téeméer war koo jox sa kilifa wala war nga jox ko dara yaa ngi xalaat sa connexion guddi boo ciy def parce que boo amul connexion doo mën a connecté wu ci internet bi nga xam ne yàqal nañ la sax lu baax li nga daan def même ki daan ñëw nga di ko sarax mu yóbbu këram sax duutoo am jotug man koo sarax mu yóbbu këram parce que yaakaar nga ne boo ko saraxee dara am na lu mu wàññi ci sa temps kon mu mel ni bokk yi jullit ñi su fekkee farluwuñ xeeti communication yooyu nga xam ne moom lañ sos mën na leen a yàqal lu baree bare waaye communication yooyu ñu sosit biñ ci doon wax léegi muy télévision bi gis ngeen li ci xew gis ngeen li ci xew mu mel ni xale bu jigéen bi sax xoolal léegi télévision Sénégal ñaar lii leen nit ñi njëkk a itte gën a itte woo bu dee xale bu jigéen bu dee jigéen a ju rafet la muy gën a def ci xelam mooy mu dem defi styliste wala mode moom la njëkk def ci xelam bu dee xale bu góor a na dem bëree ji wala mu football bu dee kilifa diine gi nga xamante ne moo waroon a nekk ca jumaa ja di waaraate nga xam ne doomi soxna la ñu amoon ci moom yaakaar wat na ay mustaasam jekkal ab sikkimam ak bassin bu rafet dem jaxasoo jigéen ñi di waaraate nga xam ne côté yépp lañ téye caabi ko ba kenn mën génn seetlu leen télévision yi rek li ñuy wax yéen ñépp ciy fekk lool nga xam ne léegi kon nit ki fan lay mucce nga xam ne doomu aadama bi léegi li muy xemmem mooy su ma dee xale bu jigéen bu rafeta naa dem defi styliste wala ma def mode ñu di ma solal ay yére yu bon may ñaw di sol di génn ci télévision bi àdduna bépp di ma seetaan wala ma dem fecc wala ma woy loolu rek lay def xelam bu dee ku góor kee naa dem bëri ji wala mu footbali wala ma dem agressé ji wala ma defi leneen bu dee ci intellectuel bi nga xamante ne dañ laa yaroon ci biir daara ji nga xam ne dañ laa yaroon moom am na leneen lu la këf li la këf mooy xemmeem loo wuñ la ne la sëñ Mahmoudan kat jàng na ba am ay diplôme am yooyu na ko gëm te branche bi mu si waroon mu dem liggéey ci man ci am lu mu terale ak njabootam déedéet parce que boobu da ngay dem sonni ba ñëw dem Mauritanie. dem Tunisie jàngi ba yore yori diplôme ñëw boo góor góorgóorloo ba gën a góorlu ba gën a góorgóorlu laa wax de nga xam ne jàmbaar dëgg nga mooy la ñuy def xëy sànni la ci ecole yi nga jàngale ci ña ngay jàngal abajad da nga leen di jàngal te yow ñu ne licence nga indaale wala nangam nga indaale nga dem ca xale yu ndaw yi ñu boole la ak ñoom nga di leen jàngal abajad wala nangam parce que amoo pexe parce que faaw nga liggéey faaw nga dund. nga xam ne joxuñu ko benn valeur bu mag tey mënoon nañ laa def ambassadeur mënoon nañ laa def conseiller mën nañ laa yóbbu ci poste yu am njariñ yoo xamante ne da nga fa def dara waaye ginnaaw nee nañ diine bokkul rek liñ lay def mooy nañ la yóbbu ci xale yoo xam ne amuñu soxla ci njàng mi bis bu set boo xëyee dem jàngal leen ay abajada ba ba keroog jant bi soo nga ñibbisi am duñ la jox benn valeur duñ la jox benn valeur dégg nga ki jàng tubaab moom lañ koy gëmloo mooy. liñ ko gëmloo lenn kese la mooy ginnaaw jàng na tubaab te mën naa am léegi kat yow sa waa ji soo demee fee ca société ba di fa liggéey doo am xaalis de soo demee ca bureau yi fee fay toog ba sonn doo dara lan lañ lay gëmloo mooy da ngay dugg ci politique bi rek tàmbalee feneen ka tappale léegi nga tabax ay étage yor ay kat kat yu du jeex bokk yi dëkk boo ci dem dëkk boo ci dem ña nga loon doon jàng ak ñoom école nga sérieux di liggéey liggéey bu sérieux bëggoo fen bëggoo tappale bëggoo nekk ci war bëggoo nekk ci def dara ba léegi ñu ngi ci dëkk bi di lijjanti ab dépasse waaye ku ci dugg ci politique bi moom lijjanteetoo dépasse laneen ngay lijjanti mais lijjanteetoo dépasse fexe nañ ba foofu moom sa côté tooy na tooy goo nga xam ne léegi xale bi bu génnee li muy njëkk a intéressé woo rek mooy ah ginnaaw lii daal mooy mayee dara naa dem yàq samay jikko naa dem tappale ji wala ma feni ndax su ma ko deful ma am dara dem dugg ci politique bi léegi ci kanam ñu tàmbali di la rang sa kër mu mel ni kon jullit bi nga xamante ne moom lañ yar ni ma ko waxee léegi favoriser wuñ ko ci dara bu sonnee ba dikkit dañ koy bàyyi foofu muy nekk di taqaleb dépasse xale bu jigéen bi ma nga ca euh, ci solu ga ak cummeeku ga ak fecc ma xale bi nga xamante ne jàngaluñ la yaruñu la nag moom ma nga ca làmb ak yeneen nga xam ne réew mu mel noonu bokk yi buñ ne réew mu am ay valeur la buñ ne réew mu am lu ñuy mën a royee ci nit la ndax da nga ko mën a gëm te pourtant ki la koy jàngal de moom gëmut loolu yaakaar naa daaw mas naa ko wax fii daaw jëkk daaw bi may bi may jógee bi may jógee bi may jógee réew ma di ñëw di màggal si Daaru Muxti Suwed laa jaar dama fay jaar lu bari am fa xarit net li woon naa ko fi daaw yaakaar naa nga xam ne nit ñi doon am valeur. bu buñ suñ leen yaree def ci ñoom ay jikko ba léegi valeur yooyu ngi am ci ñoom mooy réew moo xamante ne tey boo fa demee duñ ay jullit duñ ay jullit bokk yi duñ ay jullit daanaka jullit amu fa boo fa génnee murit ya fa nekk ak waa Kër Baay Ñas yi ak Gambien fa nekk daanaka jullit amu fa ay jullit mais ñu yokke ñu yore ñu ñoom jikko yu rafet kenn mësu koo gis xeet wu yaru woo xamante ne fi mu toll nii tey doo fa dem boo doon sol caayee ci digg mbedd mu sax nit ñi duñu la xool ak lu ñu ko xamadi xamadi duñ la tudd. nit ñi bu ñuy dox kenn du dajeeg sa morom bañ nañ ko ba dañ leen cee yar fi ñu toll booy dox droite ngay jël booy dem yow miy dem droite ngay jël yow miy ñëw gauche ngay jël kenn du dajeeg sa morom boo doon dugg ci kaar yi ñuy dugg dañuy dugg ba jeex ñeneen ci di soor a dugg maanaam réew mi amul police daanaka kenn du dar kenn ministre beeg député beeg première ministre beeg président de la république bi boo àggoon tey boo ko bëggee gis-gis ko kenn du tëj benn bureau koo bëgg a gis-gis ko nit ñëpp bu ñu ba pare ci sarde yi la ñuy dajaloo di waxtaan. daaw am na ci seen benn ministre de l'intérieur boo xamante ne dafa dafa jóge biir këram dem euh, dem dem Dimaas yóbbu doomam ci sardin bi muy fo bi mu foo ba pare mu di ko delloo këram jaawale carte bi ñu ko joxoon ndax ñoom ginnaaw journée continue la ñuy def ñiy liggéey ci administration dañ leen di jox carte bu ñuy dundee mu jaawale carte bi jënd ci benn café bu jar un euro un euro mais mais peuple bi yépp am ci moom agsi bi mu agsee këram la message yi tàmbali carte état bi mu jaay jënd ci amatul sañ-sañu yor réew mi amatul sañ-sañu nangam te suba sa la xëy démissionné ne ginnaaw mënatumaa yor alali réew mi mënatuma koo sàmm ba dara du ci sànku amatuma sañ-sañu di leen jiite ci benn post ci benn un euro buy def bu jar café nga xamante ne téeméeri dërëm la tey ñun bokk yi <laughs> yàq nañ suñuy jikko ba ay milliards ngay tudd nga xam ne bu ñu koy tudd peuple bi ñoom dañuy tiit yaakaaroon nañ alal ju toll noonu amul ci réew mi ñu naan kenn nit a ko lekk te du mujj fenn. te ndeke bu jikko yi bu leen yaroon ci diine ak lislaam waxuma la dara mais benn gërëm sax kenn du ko lekkal kenn waaye yàq guñ yàq seen jikko moo tax mënatuñ leen a yar ci dara mu mel ni kon réew mu mel noonu ku ci nekk rek faaw nga tiit ndax ñaari domaine yépp a yàqu muy xale bu ndaw bi waroon a jël relève réew mi yor ko ak kilifa diine gi nga xamante ne fexe nañ ba noppi ak ki wër te wax ñu fexe ba muy tararari di wax guddeeg bëccëg du noppi. ñoo ñëpp kon kenn ku ci nekk sànq nañ leen ba wan nit ñi ne leen lii fi am kon kenn ku ci nekk ci loolu la war a doxe ba léegi nag fii may wax ak yéen jullit ñi moom dañ ña tekk rek dañ ña tekk rek maanaam waxaguñ dara luy jéem a saafara loolu moom daal bala ngaa bala ngaa bala ngaa bala ngaa am bala ngaa ñàkk yaakaar dangay dégg rek ñu ne la yaman tey rey nañ nangami nit Arabie saoudite nangam deenaf Bahreïn Qatar Aman ndàngami nit loolu rek ngay dégg ay xale yu ndaw ay jigéen loolu rek ngay dégg mais amaan nag ñuy saytu diine ji ba nit ba jullit ñépp mën a mucc mën a tege ci yoon dafa mel ni ñépp tëj nañ leen seen lépp lu baax ñu nangu ko tey jullit ñi nga xamante ne ñoom laa doon wax léegi ñu góorgóorlu woon ci télévision yi ak rajo yi pourtant tey film yaa ngi fi demal Arabie Saoudite arab Arabie Saoudite boo demee même film yi gone yi di seetaan muy carton animatique yi nga gis muy carton di muy dessin animé yi nga gis xale yi di ko seetaan tey boo demee dañ ko def di ci jàngale am Seydina Aboubacar nga fële taxaw di waxi addis yu leer nañ ñi am Seydina Omar nga taxaw fële di xutba am am am am am am am ñu baree bari ci saxaaba yi ay Seydina Ousmane ñu bari ci saxaaba yi mais ñun jullit ñi jéemuñu daara liñ bàyyee daal mooy esquisse yi lañ bàyyee ak jullit ñi ñu ci continuer di dem di saboter jullit ñi ak di saboter koor rek. waaye jéemu ñoo créer dara ci suñu télévision jullit yi télévision jullit yi fi nekk kër si ñëw sax dama yàlla baal ñun ñu koy bokk seetaan yépp gis nañ ko mooy benn waaye fay taxaw boo naanee garab gii mu fajal la biir buy metti biir buy daw tànk buy metti nopp buy metti bëñ buy metti nga naan ko mu indil la cancer nga jóge ca faatu te pourtant télévision jullit yi ñoo koy publicité ñoo koy publicité bokk yi télévision yi ñoo koy publicité yow mi jàkkaarloog jëmm ji wax sax da lay wër benn garab nga bëgg cee faj téeméeri jàngoro xanaa yonente bi salaa taala alayhi wa sallam bi muy wax sax garab yi mu settee ne mën naa faj lépp teewul ñu am ci lu ñu settee lu mun faj waaye yow danga yor sa genn garab mooy faj lépp te pourtant jullit bee ciy dund di ci dundal ay njabootam mu mel ni kon bokk yi yaafus gi bari na su jullit ñi jógaatul lu baree bare ñu ci eh, pour njëkkanteeg waxtu wi xam naa ne dañuy dugg ci beneen tomb bi ci des ndax moom itam bu am solo la boo xamante ne kon mu mel ni li sosu bees yépp bokk yi doom na ci liy handicapé jullit ñi ba tax na mënuñoo dem fi mu toll yar gi daanaka kenn mënatu ko kenn mënatu ko léeg-léeg sa doom agsi sax watu wati foo xamante ne yow da ngay da ngay da ngay yéemu ci yàlla doo xam fu mu ko jële doo xam fu mu ko gisee ba ci suñ béréb yi nu nekk <laughs> muy ma yi nga xamante ne daana fi am. bërki démb rek yaakaar naa am na ku ma ci waxtaanal ma ne ko xoola tey bis bi ñu am muy bis bu am solo muy bisu aljumaa nga xam ne jullit ñépp dañ cee war a toilette ba rafet ñëw jaamu si ci yàlla bokk yi léeg-léeg nga dugg fii toog du julli gis benn waay boo xam ne mbubb ma lañ ca bind moom ci boppam sa xamu ko te moom moo lay féete kanam yow nga nekk ci ginnaaw nga xam ne yow mi julli faaw nga liir ko te bu ma mën naa am sexe lañ ci bind wala nangam wala nangam wala wala wala tur yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon mais jullit ba koy def sax bàyyiwu ci xel jullit ba koy def sax bàyyiwu ci xel nga xamante ne yow mi jàkkaarloo moom rek faawu sam xel am yu baree bari lu mu nekk boo ma soon a seetaan film ba wala nga mas koo liir wala nga mas koo diglu daal nga xam ne sàggan guñ sàggan tax na même yére yi ñuy sol sax ñi ngi koy solol suñu xale yi te liñ leen di solol xamuñ lu te moo ne ndekete benn waay ma nga tëdd ci biir këram ay million la ciy gañe moom ndax publicité la ay millions la ciy gane yow nga di ko ko solal di xeex ci mbedd mi ngir diw ngir werante guddeeg bëccëg te ndekete doo ci gañe dara bu dee ci suñ dëkk yi fii bokk yi fii de yaakaar naa di Darou Moukhty nun ñi fi dëkk ñépp ñun ñi fi dëkk ñépp xam nañ ne dëkk bi li ko sos mooy sariha ak xaqiiqa sariha ak xaqiiqa kon mu mel ni waa Daaru Muxti lépp loo leen tuumaa lu dul sariha ak xaqiiqa tuuma la joo xamee dafa tege ci seen kaw waaye dëppawut ak sariha ak xaqiiqa bokk yi nan deltu ginnaaw tuuti ñu xoolaat dëkk bi xoolaat li ci dëkk bi ndax boroom dëkk bi lii la sose woon dëkk bi ndax jikko yu yàqu yii fi nekk jikko yi moo war a continuer nit ñi di ci dund te kenn du tudd kenn ni ma ko waxee léegi par parloo bi ak koo tudd ñu ne daf koo contre wala famille diw wala famille nangam nga xam ne nit ñi kenn mënatut a wax ñépp lañ ne ci kaso yi fi mu toll nii kenn mënatut a wax ndax ku wax rek ñu ne famille dangam la contre wala moom la nàngam ak nangam te famille ba ngay contre di sa baay wala muy sa maam ngeen bokk lépp. te fekk diine ak sariya rek ngay waxal bokk yi nan bàyyi xel bërki demboo njaay lii nu jàll muy nisfu saabaan di weeru maam Cerno Birahim lu ñu ci doon màggal jikko ju rafet jikko ju rafet lañ doon màggal jikko ju rafet weesu wut lu dul mag ak rakk nit sëriñam bu mu toppoon wóolu ko doyloo ko ñu doyloon te ñoom ñaar ànd jël dara tënk ko ciw kayit kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar nga respecté ponk ya ba mat sëkk sëriñ bi lam digge woon ak ñoom mu def ko ba mat sëkk liggéey ba ñibbisi ci jàmm waaye kim fi bàyyi woon di xale bu ndaw mu respecté lim ko diggaloon lépp gar ca bakkanam bàyyi ci ay njabootam bàyyi ci ay doomam bàyyi ci léppam ba mat sëkk ñu dikk ñoom ñaar daje mbégte moomu nekk ci seen diggante ñu ne nañ ko jàppal bis boo xamante ne at mu jotati ñu fàttaliku bokk yi ni su saxbaan bii weesu day su maam Thierno delsi woon ci dëkk bi dana bari ñu ay yat dal ci seen kaw ñun ñu nekkoon ci dëkk bi yépp sabar yi xiin yi foo toll ci dëkk bi nit ñi doon jullee ñi doon jaamu yàlla kenn xamul foo jaar ndaxum tëddëkum fo ku ko ñemee wax ak ku ko ñemewut a wax mooy li am ci dëkk bi mooy li fi amoon caaxaane ki tappale yoo xam ne kenn am na ci benn mbokku taalube boo xamante ne keroog bi ma koy wax daanaka sama rongoñ dafa xaw a tuuru nee na ma ab taalubeem dafa faatu mu dem ca armée la ñu di ko yóbbu di ko denc ci jamono ci màggal gi ba mu demee ca biir armée la fekk ay jigéen ak i góor ñu yor seeni sabar di tëgg ka fecc fii ci biir dëkk bi la xewee de li may wax du du du du Italie du du Suède du Danemark fii la Daaru Mooti te ay kilifa ko fekk ci béréb yooyu foofa noonu bokk yi ndax loolu mënta weesu jikko ju yàqu ci dëkk yoo xamante ne ñoom la ñépp waroon di roy ci diine te ni ma ko waxee léegi doo tudd kenn nag doo tudd kenn ndax koo tudd rek ñu ne famille la contre te du famille dong du benn famille nga doon tëgg ñi doon tëgg ëpp na téem junniy famille ñi doon sabaru ëpp na junniy famille ñi doon foo ëpp na kenn xamut nu mu ci dëkk bi te pourtant doo wàññi kenn. te ñun ñëpp buñ bàyyee suñu rakk yi te te ñun ñëpp ñun ñi koy def nii tey jii man mii sama rakk rakk keneen rakk keneen mën naa am xëy na ñoo koy def mais tey bokk na ci lu sosu bokk yi yooyu nga xamante ne bokkul woon ci yoon wi ba pare ñu di ko sàggane ndax bu ëllëgee wax naa ko benn mbokk keroog bi ñu ci werante mu wax ma loolu ne ma daf koo naqari naqari gu mel ci armeel yi ma ne ko déedéet jërul mu lay naqari ndax li tax mooy dafa am fuñ ko seetaane ba dem ci armeel yi xëyut xëy dem ci armeel yi yi nit amul fitu xëy xëy yor ay sabar dem ci armeel fekk ay bàmmeel ngay jaar ca kër bàmmeel yi di fecc ka tëgg ki fecc fitu nit ak gut foofu dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu tàmbalee ñu seetaan ko dafa am fu mu tàmbalee ñu seetaan ko ba mu dem ba ñemee àgg ci biir armeel ya su fekkonte ne kon yii sosu ci biir dëkk bi te bokku ci bu sosoo ci biir dëkk bi ñu fexe ba mu génn ci biir dëkk bi ñëpp am jàmm waaye bu ñu ko seetaanee ba mu màgg doon góom bu mag kenn duutu ko mën a saafara te ñun ñëpp gis nañ ko garab sax boo ko jëmbatoon ci sa biir kër tey soo bëggee garab gi doon garab gu baax te jariñ la bu ëllëgee da ngay def léeg-léeg nga ñëw jubbantiku ko samp ab bett ab bant ca wet ga mu di ko dimbale nga di ko def ndànk-ndànk ba keroog muy mën a dem waaye doomu aadama bokk yi bakkanam daf koy féq ci lu baree baree bare jant boo ko sàgganee rek jant boo ko sàgganee day dem ba duutu am limite day dem ba duutu am limite te li may wax ci sosu yi yàqu-yàqu jikko yi gis nga fi ñu toll nii tey dañuy fexe ba nit ñi ni ma ko waxee woon léegi te mooy thème bi li ci gën a am solo ci thème bi ki war a wax moom dañ naan ko yow sa yoon nekku ci noppil rek kilifa nga doo wax ñi war a wax nag nga xamante ne ñoom ñooy wax danañ fexe ba kenn du leen diglu kenn du leen diglu mooy tey am na ci yu bari yoo xamante ne tey su fekkente ne am na kenn ku ci nekk dëkk bi gis nga li fi borom dëkk bi tere tàmbulee ko ca sëriñ mu daaw bàll bi mu nekk ci dëkk bi fii nekk ci dëkk bi dëkk bi di metti mu nekk fi di defar jikko yi bëggul dara te muy kilifa gu am doole goo xamante ne tey mënoon naa déplacé wu dem fu ko neex mënoon naa am këri ndakaaru këri ndar fenn fu nekk mu tëdd fa mënoon na ko am waaye mu nekk ci dëkk bi ngir bëgg a defaral nit ñi rek seen i jikko bi mu fi jógee Cheikh Abdoul Khoudous bi mu fi jógee Baye Cheikh ba ci Serigne Abbas mi fi nekk nga xam ne wax na guddi wax na bëccëg lu ne wax na ko waaye xam nga lu ñuy waxa xam nga lu ñuy wax mooy dañuy làqatoo ci loolu sa yi rek a koy wax waaye sëñ bi waxu ko soo demee bañ gëstu bañ ne la sëñ bee ko wax ba mu leer na naññ nag léegi ne la sëñ bee ko wax xam nga lu ñu cay tega sëñ bi gaayee ko ko loo waaye sëñ bi amul soxla ci yooyu <laughs> lay bi du jeex mukk su ko defee dañ fexe ba nit ñi kenn ku ci nekk nekk ci sa bànneex tey fi ñu toll bu ñu xëyeen yéene rek Cheikh Basirou bu sëñ Abdoul Khoudous bu tey bu xëyeen yéene rek ne sëñ bi nee na nañ bàyyi lii ci dëkk bi nangam ak nangam nga dégg benn waay bu nekk ci kër ga ah loolu waxi sëñ Bas rek sëñ Bas mooy créer yooyu rek ci dëkk bi nangam nangam kenn mënalu ko dara mu xëy suba waa ji dem toppatoo ba mu wóor ko ne sëñ Abbas a ko wax mu ne ah sëñ Abbas di ay doomam rek ko wax la waaye amul soxla ci yooyu ay doomam rek ko wax la waaye amul soxla ci yooyu nga xam ne bokk yi duñ maam mun munu kenn munu leen a rëcc fenn kenn mënu ko kenn mënu leen a rëcc fenn maanaam faaw danañ wut aw lay woo xamante ne lay wi moom danañ fexe ba daganal la nga fay def waaye bokk yi bokk na ci yaafus gi man moom laa gën a tiit léegi nag boo jógee Europe ñëw ak sa beesaay nit ñi dañuy dal ci sa kaw ne sa waa ji daal dafa gëmub liggéey dafa def nangam ak nangam waaye bokk yi jikko yu yàqu yi bokk na ci ñàkk jom gi ñàkk jom gi bokk yi ponkal magum jëmm dara jotu la nga am doole mën a liggéey dara jotu la yàlla jox lam xel jox la lépp nga bëgg a dund ci léegi ci ñaan kepp te boroom dëkk bi fii bokk yi boroom dëkk bi fii ci kër gi fii ñi demoon ba tële nga xam ne mënatuñ dara sax kenn ku ci nekk am na looy def ñee ngay for ay mellentaan di def ci ay biteel ñee ngay for suuf si bant yi ci suuf ñee ngi fomp max yi ndax Daaru si kenn ku nekk xam na dëkk bi ni mel ñii ngi fomp max yi ñii ngi def leneen ku nekk ngi def dara waaye kenn du toog waaye gis nga léegi sabooti diine ji xam nga luñ ci jublu dañuy fexe ba yow mi nitug diine ki ñu ne la ah du dara bàyyil rek mu jàll xam nga bàyyil mu jàll mooy la na mooy fexe nañ ba ne la léegi <laughs> sa doole jeexagut retraité goo waaye léegi jëlal dollu xasida rek bu ngoonee nga dem ci pénc ma di jàng sa dolli xasiida yor sa dollu xasiida wala sa jukkib alxuraan di jàng daal di former sa doom joo xamante ne ma nga waroon a nekk ca daara ja di jàng alxuraan ñu di ko yar di ko tarbiya wala muy muritu wala muy jàngi école ngir bu ëllëgee mu mën a génn ci xeet wu lafañ wi xeet wu lompañ wi la parce que jamono yi ñu nekk bokk yi handicap xam ngeen mooy kan du ki ñàkki tànk du ki ñàkki bët handicap mooy ki jàngut dara ci jamono ji ñu toll nit ku xamut dara mooy handicap ku ko teg xañ nga ko xam nga nu def jënd sareetu mbaam teg la fii ngay daw diggante marché ak sa kër di daw dépasse sa baay moom xëy dem yorub jukki dem ca karam juwaaja di jàngi xasiida loolu la la sëñ Tuubaa digal borom daaru ñi mënoon ci ay daaraam ñi mënoon ci jëwrin ya ñoo gënoon a mokkal alxuraan ñoo dàqoon a jàng xasiida waaye ñu nopp lu dañuy liggéeyloo waaye yow da nga daal di wax rek sama doole jeex na duutoo jëm dara jël xale boo xamante ne dañ ko waroon a yar teg ko ci yoon moo tax bokk yi lu ngeen ci gis ci kaw tëli bi ba sareet tàmbuleeg léegi ñaata bakkan yi doomu aadama lañ yóbbu ci armeel yi ñaata nit a ci handicapé tëdd ci seen i kër ñaata nit parce que du xale buñ waajal buñ yar boo xam ne mat na mat gu wér te bala nga ko war a xam tey nga génn di kilifa jaar fii ci mbedd mi wax leen dara boo ci waxee dara ñu saaga la ndey boo ci waxee ñu saaga la parce que préparé wuñ leen yaruñu leen te yow mi ko def loolu yàqal nga ko ëllëgam yàqal nga ko avenir am mais xam nga luñ ciy tega amatuma doole mënumaa liggéey moo war ci war ci sama dépasse moo ma war a war ci sama kër loolu rek lañ la ciy tegal nga xam ne kon ak yaafus la goo xamante ne bokk yi soo ko doon natt wala nga di ko xayma damay wax ne tey borom daaru bu ñëwoon ci dëkk bi lim fiy soppeeku bari lim fiy soppeeku bari te jullit bi moo waroon a doon nit ki gën a dëgër war a doon nit ki gën a dëgër ci àdduna jullit moo ko waroon a doon jullit moo waroon a doon nit ki gën a dëgër ndax nit ki gëmut yàlla lu ko metti rek. mën na koo naqari ba mu rey boppam wala mu def ko dara waaye yow jullit bi dañ lay wax ne la lu la metti wala mu naqari sax xamal ne yàllaa la ko teg te boo xëyee boo xëyee suba rek nga sabab lu waat waaye dañuy fekk nga nekk nag dañuy fexe ba nga doon ab yaafus boo xamante ne kenn duutu la mën a jëfandikoo xoolal dëkk bi bokk yi bi fi borom daaru di nekk boobu ab àll la ay rab rek a fi nekk waaye moo ne foo masaan lal sa sijaada gi wala nga lal fa sa der bi mën nga faa jaamu yàlla yéen bokkandool di nekk dëkk bi tey ban bërëb ban béréb bu dul ci biir jumaa yi wala sa biirub néeg boo mën a lal jaamu yàlla mbedd yépp sobe la yépp sobe la waa ji fee mu taxaw di wax ak yow jëralu ko sax bu dem wan ak jotee mu dagg ay soxlaam dugg ci kër ne may leen ma ma tuur ndox fab ndox raxasu ba set laab set wecc jëralu ko ko ce digg mbedd ma lay sukk rek def fa la muy def demu yoonam ci dëkk boo xamante ne ci lañ waroon a royee ci diine waaye dëkk boo xamante ne it bokk yi kenn du jubbanti kenn xam naa point boobu yaakaar naa mooy war a doon bi ci mujj sax kenn du jubbanti mooy liñ fi sosoon ci mag ñi sosoon ko fi ci jikko yu baax yépp ñu xëy dàq ko bu njëkk daan Mbàkke ginnaaw sëñ Mahmoudan la tudd rek bérébam mooy koso dañ ko daan di jël jox sëñ Mahmoudan sëñ Abdul Xuddoos ginnaaw sëñ du la tudd rek sëñ Abdu nga xam ne am na ci mag ñoo xamante ne seen doome rakk yiñ leen joxoon ñoo doonoon seeni taaw ñoo doonoon seeni taaw ñoom lañ daan yónni ñoom lañ daan doxloo ay itte ñoom lañ daan dénk seen alal ñoom lañ daan def lépp léegi bokk yi fexe nañ ba jikkoy nit ñi ñu yàq jikko yépp mooy lii ma waxoon léegi indi ak par parparloo akuk noonoo xam nga léegi lu xew kenn ku ci nekk ne sama baay ma doy léegi seetlu leen li ma leen wax kër kër kilifa yépp duggal li may wax kër yu ci bari yu ci ëpp kenn ku ci nekk léegi sa baay nga jébbulu neewaana nga dugg ci kër fekk ci sëriñ boo xamante ne wala doomi soxna joo xamante ne sëñ diw mooy sëriñam rakki baayam wala magi baayam wala doomi baayam koo ci gis lim lay wax rek sama baay ma doy sama baay sama sëriñ man nga xam ne li fi te moo ne sa baay ni mu la doyee baay ba mu la tuddee woon ba jox la ko baay boobu moom it noonu la doyee woon sa baay nga xam ne lépp mën naa continuer di rafet ngeen di takkantey soxna di jurante ay doom adduna bi di gën a rafet waaye déedéet dagg nañ ko kenn ku ci nekk yam sa kër baay léegi ku ne sa kër baay nga yam léegi boo du bis boo duggee kër baay jàmbur ne naa fa wax dara rek ñu ne yamal sa kër baay su ko defee yow itam nga yem sa kër baay kenn ku nekk yem kër baayam dara du lijjanti ko te mag ñi yaakaar naa bu ñu doon wax fii kër baay fii ci Daaru Muxti tey bu ñu fi doon wax kër baay mënoon nañ ne kër baay benn la fi woon benn la fi woon du woon sax ca borom daar waaye mën nañ ne kër baay benn la fi woon mooy sëñ mu daaw balla moo fi mas a doon kër baay ndax bi mu fi nekk ay rakkam ñu ci bari ay gone lañ nga xam ne moom lañ féeteel mu yar leen ñii jàngal ñii mu defal nangam ak nangam te bokk yi ñëpp déggaloon ko nekkoon ak moom. waaye tey li xew mooy ku ci nekk sa baay nga yëkkatee yëkkatee yëkkati bam kawe ca kaw bàyyi jàmbur nga jël ko dóor ci suuf mu daanu kenn ku ci nekk rek aada ji dem ba yëmul sax ci baay bi léegi dañ lay wax sax ne la na nga dundal cosaan la dundal cosaan la mooy ah la ngay demee ci kër jàmbur yi kat bis bu sa baay faatoo it yamal ca taaw ba rek yamal ci sa taaw baay mu mel ni léegi yëf yi bokk yi bopp sa bopp la bopp sa bopp la léegi ana mbokk gi ana jikko yu rafet yi mag ñi daan dox sëñ mu daa balla ku ma sa dégg fii ci sëñ mu daa balla jamono yi fi nekk ku ma sa dégg ñu ne la sëñ mu daa balla sëñ Moustapha la doon yónni wala ñu ne sëñ Bass Assulo wala ñu ne la sëñ Fallou Sëjëy jamono yi fii nekk yépp fii ci biir dëkk bi fii sëñ ba Anta Ñang sëñ Abdul Xuddoos sëñ sëñ Abdu sëñ sëñ Abdurahmaan nangam ak nangam yooyu rek ngay dégg ñoo ñoo doonoon ay ndawam yoo xam ne ñoo ko doon doxal lépp lu ma sànni di dox ñoo koy doxal fa diine yi fi nekk bañ dikkee ba léegi loolu la ñuy dukkal loolu la ñuy dëkkal tey sëñ Abbas mii fi nekk sëriñ Basiru Abdul Xudus moo koy doxal léppam moo koy waxal léppam waaye nun xale yi daal buñ dikkee kenn ku ci nekk yaakaar nga ne sa baay moom buñ ko yóbbu woon ca asamaan sa gën a kawe ca liwaawul xam di fa lay toog ak sallallahu taala alayhi wa sallam bàyyi jàmbur moom mën na nga dem di fële rek toog di xaar ba keroog ñu koy woo mu mel ni bokk yi jikko yi waris naa jàngat lu baree bari te boo ko dee tënk dafay dal rek ci kaw jullit ñi muy li ma wax léegi ñoo la daan jàngal yar la takkal la soxna sampal la kër waaye léegi léegi barki démb rek maa ngi dégg juge euh, yi am yoo xamante ne bokk yi dem nañ ba yàq googu ñu yàq jikko yi tax ñu ne léegi famille bi famille yi bokk famille sëriñ si ay nit ñu bëgg xaalis lañ léegi nañ leen imposé xaalis buñ leen imposé xaalis rek danañ leen mën a yilif buñ leen imposé xaalis rek danañ leen mën a yilif léegi tey loolu ñu gis yàqu gim yàqu yàqu gim indi lim indi yàqu gim indi bokk yi ñépp këf wuti politique bi te ñoom politique bi li baax baax ci ñoom ñu war a bokk ci ñi koy jiite war a bokk ci ñi koy doxal xam nga nit ki wax dëgg yàlla dëkk bii ñu nekk di tàmbali fee tàmbali fee nekk baaxoo wuñ nga jóge ca daara ja bind kaamilu alquran ñëw indi yët ko sa waay jur wala yët ko kañ la booleel ñu topp ko kaamil bi sell lool nga daal di xëy dem ca sëñ Abdourahman daal di dal risaala kenn mësu ko fee gis ci dëkk bi kenn mësu ko fee gis ci dëkk bi dal risaala wala nga dal muqaddamatul hisiya wala nga dal <laughs> déedéet da ngay tàmbalee ci tasawudu si xaar tàmbalee ci jawharu nafis ay nahjul qadalaaj ay nangam ba téere yooyu nga xamante ne téere yooyu dugg na su ko defee nga door a dem tàmbali ci téere yu mag yi waaye léegi ñu ne la déedéet léegi famille bi ku amul rek bokkoo ci ku amul bokkoo ci léegi nga xam ne yow même événement yi bu jotee da ngay tiit am gàcca bokk yi am gàcca ci ak classe goo xamante ne tey ñi ñi ñi am lii ñooy VIP yi niñ koy tudde ni ko xale yi tudde ñooy VIP yi ñoom ñoo war a nekk fii ñeneen ñi ci des nga xam ne amuñu dara ñoo war a nekk ci jataay bi ba ci même suñ jataay yi xool leen ko bokk yi kilifa yu ci bari boo gisee bëggatuñoo dem ci cérémonie officielle yi looloo tax bëggatuñoo dem place boo toog boo amul dara ñu yëkkati la boo toog boo amul dara boo demee ñu yëkkati la moom del moytu rek di mujj dem boo boo mu dara xamal sa bopp del mujj dem te buñ toogee ba noppit xamal place bi ngay toog waaye lu ko mooy rek benn waaye dana yaaxar yaaxar yi ñëw fële ne la sëñ bi may ñu tuuti kat ndax fii sëñ diw dafee waroon a toog waaye bokk yi yàqu jikko yi dafay dem ba àgg ci gis nga bu ñëpp toogee ba kenn ku ci nekk toog fa nga war a toog yéen ñëpp toog leen di déglu ban message boo xam ne mën ngaa toog waat ko ci alquran ne su ma toogoon ci cérémonie officielle ba ba jóge fa dana doon message boo xamante ne su ma ko yóbboo danaa ci mën a jariñu ren ba déwén amut taggaate gërëmante ragalante ginnaaw rek a fay nekk ku jóg wax ci yow lu rafet nga wax ci moom lu rafet wala nga gën ko rafetu kàddu fab mu dem ba àgg ci bokk yi lu kenn mënta missaal lu yéeme lu kenn mënta misaal dëkk yi fii amoon ay aada ak cosaan yoo xamante ne tey mag yi buñ masaan ñëw bëgg a yónnee du ma tudd ndax tooñ ndax tudd baaxul te ñépp a yem ndax inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci nit ñi rek mooy ki gën a ragal yàlla du ci askan du ci dara waaye am nañ ay cosaan yu ñu daan dunde cosaan yi ñu daan dunde mooy tey boo masaan di yónnee wala ngay deflu wala ngay liggéeylu am na ñoo koy jox ñu defal la ko ci defin wu sell nag bu ñu àggee yi sax am na ci ñoo xamante ne tey fi mu toll yàq nañ liggéey bi nga xamante ne moom lañ doon def man euh, léeg-léeg duutuma xam léeg-léeg duutuma xam duutuma du dama naan ci ban jamono laa nekk léeg-léeg ci ban jamono léeg-léeg ma gis benn kilifa gu yaaxar yaaxar yi ñëw ba pare bu dikkee toog ci kinim kilifa sukk wax ba noppi bu nee diwoo ma yónni damay am kersa man bu nee diwoo ma yónni damay am kersa ma yaakaar ne moom moo ko waroon a yónni waaye danaan la diwoo ma yónni. xëy na ministre sàngam wala député sàngam wala nangam nga xam ne yow yaa waroon a toog ci sa biir kër di ko teg ci diine ak l'islam ak la muy nekk muy jubadi nga di ko ci jubbanti nga dem léegi ba moom moo lay yónni far nga di ko doxal ay service nga xam ne léegi yow ministre bi wala député bi léegi kilifa gee koy doxali service moo koy doxal ay yónnente moo koy doxal ay yónnente bokk yi nga xam ne jullit ñi daal dafa mel ni fi mu toll nii pëccëxoo bi ak li ci seen biir dañ cee bàyyiwul sax xel ndax buñ ci bàyyi woon xel danañ xam ne buñ limee ba ne Darou Mouhty li fi baax bari na lool ndax fondement bu mel ni muassasatul Wafa fu mu taxaw ay xale képp formé ko muy xale yuy jub yu bëgg dëkk bi di ko saytu ba mel ni mu war a mel ñu taxaw danga nga taxaw wi tiit ne am na leneen lu taxaw ca ginnaaw loo xam ne buñ ko sàgganee yàlla bu màbb sax lu baax li fi taxawoon kon bokk yi jullit ñi war ba jikko yu rafet yi nga xamante ne moo doon am ñu saytu ko te defaraat ko waaye dem na ba àgg ci sax suñ dëkk yi nu nekk tey bokk yi amatuñ ci kilifteef amatuñ ci kilifteef nag buñ ko dee wax liñ ci jublu mooy tey fi mu toll li fi nekk lépp nun ñi fi nekk moo assasa bi di Al ak ñeneen ñi ci bitti nun ñëpp ay xale lañ tey mënoon nanoo fexe ba dëkk bi ñu yoral ko suñ bopp maanaam nañoo fexe ba dëkk bi ñu yoral ko suñu bopp kenn ëpp ñu xam-xam kenn ëpp ñu expérience te kenn ëpp ñu ci dëkk bi tey mënoon nañoo fexe ba liñ fi bëgg ci diine rek mooy am ci dëkk bi mairie beeg yi fi nekk ak yépp mënoon nañ ko yoral suñu bopp tey yépp mënoon nañ ko yoral suñu tey ndax li koy maye dara du ko maye lu dul ay carte dara du ko maye lu dul ay carte te ñun ñëpp buñ maase woon ci ne li nekk ci dëkk bi naqarinu na te dëkk bi maam Thierno dañ ko bëgg a delloo fa ko maam Thierno yoroon bis boobaa tey mën na noo seet ci suñu biir koo xam ne lan bëgg ci dëkk bi moo nu ko yoral waaye dañ koy bàyyee i jàmbur rek dañ koy bàyyee ak jàmbur rek ñuy def lu leen neex du ñu yaral gone yi duñ ñu def lu leen neex dëkk bi nga xamante ne dañuy dem ba ñoom ci seen bopp sax ñooy dem mujj nekk sa kilifa yow yow mi waroon a nekk seen kilifa yow ñoom ñooy mujj nekk say kilifa. ndax wax naa ko léegi ci ci ci ci ci ci ci bi jàll xool leen tey élection yi mujj a jàll ñun ñëpp ci dëkk bi lañ nekkoon fi lañ nekk ba élection yi jeex fii lañ wotee waaye timis bu jotee munoo julli fii ci jumaa ji mënoo julli ci jumaa ji ña nga yor seeni rajo takk ko ci seeni oto di wër mbedd yi ak musique bu xumb boo xam ne ilimaan ji sax la muy wax xamu ko te pourtant bu fekkonte ne ñun doomi dëkk bi ñun ñi nga xamante ne ñun xale yi dëkk bi ñun ñi nga xamante ne dañ ñoo jàngal yar ñu tey ñu yor domaine boobee tey am nga dara ju toll ni duñ ne mukk sëñ Ahmadou wala sëñ Modou Kara moo jiite domaine boobee waxtu julli wala waxtu jaamu yàlla jot muy bàyyi ay nit ñu nekk ci télé bi di tëgg ka fecc waaye noppi guñ ci noppi ak maandu guñ ci maandu tax na moomatuñ suñ bopp kon bokk yi mu mel ni jikko yi suñ ko doon jukkat li ci nekk lépp bari na. mënees na cee jàngal lu baree bari waaye li ci am solo nag mooy nañ xam ne ay jikko yu rafet bu ñu ko dee jàngalee du ñëpp ñëpp taxut ñuy wax ndax ba léegi dëkk bi yaakaar a ngi fi ni ma koy waxee toujours yaakaar a ngi fi ndax ay xale yu ndaw yu dogu yu bëgg a liggéey yu bëgg a jaamu yàlla ba léegi ñu ngi fi ay mag yu bëgg liggéey yu bëgg a jaamu ba léegi mi ngi fi waaye nag nan fexe ba li nuy kar nan ko dab nañ ko daw gàttandu ko su ko defee man koo arrêté nun ñëpp nu nekk ci jàmm waaye suñ ko bàyyee bokk yi muy law di law di law di law dana dem ba àgg foo xamante ne duute su ko mën a saafara ndax li ma wax léegi kat ku dem ba am maqaama walla dayob wala dayob bokk yi mahmudan ñoo àndoon jun dund mu silwiise lool di sol yére yu rafet di di di xeeñ lu neex di lekk lu baax di tëdd fu rafet yor soxna yu rafet mahmudan moom ma doon àndandool day dem na bis ñu takk ay tànkam ak i loxoom yeew ko dem ba ca armeel yi fële ñu suul ko fa nga taxaw ci ab bàmmeelam di tëgg ko fecc buñ la arrêté wut ñu la arrêté wut da nga dugg ci leneen loo xam ne kenn du ko mën a arrêté bokk yi fii la ñuy tëjee suñu kii ndax ginnaaw waxtu wi jege na lool te yaakaar naa dafa am ay laaj ak i tontu ak yeneen yu ci topp su ko defee rek dañuy tëje wàcc wàcc suñu kàddu fii euh, ba mm, lu ci liñ ci waxoon it nag mooy dafay tomb bu naqare waxtaane moo tax na lu ci laal koo xamante ne lu kum kum wërta laal la nga yaakaar ne yow la nuy wax rek ñu ngi la koy jéggalu ci weeru koor wi nu nekk te xam ne wallaay la si du sunu jubluwaay yeete ak bëgg a wax ni ñuy dunde ak ni borom dëkk bi daan dunde loolu rek ñu tax ñuy wax waaye daal euh, sant mboolem mu asasa bi Euh, duñ ci tudd kenn ñëpp rek matale na sëkk ndax sëñ xaadim mi ngeen jo mi ngeen jokkale woon ak ñun wax dëgg yàlla bis bu set mi ngi woote mi ngi wax euh, mi ngi wax niñ koy war a defee kon mu mel ni daal euh, lii ngeen di def lu am solo la loo xamante ne na ci dëkk bépp jàpp te taxaw ci parce que bokk na ci point bi ñu doon waxtaanee parce que damay gis ne tey lu mel nii bokk yi nëga ni waroon naa fekk kenn du xaj ci jumaa ji kenn du xaj jumaa ji nëga ni waroon naa fekk da ngay toog sa kër yoon ab bi sax ne ma place mu wutal la place ndax lu ko mooy boo ñëwee doo ci fekk waaye gis nga rek njëkkante na ñoom ñun ñiy yàq jikko yi fexe nañ ba dugal ci xale yi loo xam ne wax dëgg yàlla liñ dugal ci xale yi nekk na ak yàqu goo xamante ne daanaka kenn mënatu koo saafara euh, di tàggoo fi di wax wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tàggatoo ji jërëjëf euh, sëriñ Mahmoudou Mbacké euh, moom sëriñ Bassirou Anta ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne tey ñi ko teewlu ñëpp yaakaar naa ne kenn ku nekk jële nga ci ab njàngat kenn ku nekk Euh, bàyyi nga xel ci responsabilité bi nga xamante ne am nga ko ci wàllu gi nga xamante ne moom moom nga doon waxtaanee te mooy yàquteg jukko yi te mooy loo xamante ne waxtaan woo xamante ne waxtaan am solo la waxtaan wu matal la tamit teg ci. xam naa ne bala ñu ñëw ci laaj rek dañuy jox kàddu gi euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo amee euh, gëstu laaj yi fiq yi ak tontu ci su ko defee am na ci ay laaj yoo xamante ne ay mbokk sàkk woon nañ ñu leeral leen ko. su ko defee ñu ñëw ci leeral laaj yooyu bu fekkente ne noppi nañ ci laaj yooyu nag ñu door ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li seen bi doon waxtaanee incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah axusubillahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummatihi wa alayna wa ala man ittabaxal wa rahmatullah mbokk yi ñoo leen nuyu di leen siyaara kon nu wéyee liggéey bi ci wàllu laaj yi ak tont yi ànd ceeg sëriñ bi nga xam ne moom laa toogal muy sëriñ Habibu kon ñu tàmbalee kook laaj ki nga xam ne moom mooy laaj ne kii neen day laaj ne dafa dégg ñu ne buti tisbaar jotee dañuy sib ku socc bu dee ci koor am daa dégg na ne bu fekkee ci tisbaar daa jot ci koor sib nañ ne dañuy socc euh, sib nañ socc mu bëgg a xam mu bëgg nag mu bëgg ci ay leeral bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax ku nekk sa ak ci saw sant di leen ndokkeel bu baax ci weeru tedd yu ñu nekk di ñaan suñu boroom dimbale ñu ba lépp luñ ci def ci ay jaamu yàlla mu defal ñu ko aw yiw te def ko ci askanu Sénégal bépp bak ci ci wax kon sëñ bi laaj bi nga laaj léegi te mooy ndax bëccëgu weeru koor dañoo sib ku ci socc waaw loolu moom bu fekkee ci ngirum imaam marik maanaam doonut loo xam dañ koy sib nga xam ne kon mboolem bëccëg bépp ba neexee mën ngaa socc loolu nag la njëkk tisbaar day dugg ginnaaw tisbaar day dugg kon waxtu yépp day duggaale foofu waaw ndegam socc la rek kon daal socc moom bu fekkee ci ngirum imam marik moom ci weeru koor maanaam duñ ko sipp ok jërëjëf sëñ bi kii day laaj ne koo xam ne daa woor déwanaasu desit yu nekk ci gémmiñam ñam woo xam da koo jëfandikoo woon léegi nag am ay desit yu nekk ci gémmiñam mu koy wanaasu ndax loolu dana yàq kooram am du yàq kooram waaw euh, ki nga xam ne maanaam dafa nekk ci koor ba noppi am ay desit yi Eh, yoo xam ne daa nekkoon ci gémmiñam gémmiñam mu wanaasu ko waaw loolu ndax dina yàqu koor wala du yàq koor bu fekkee ci eh, ngirum imam Malik ñoom li li ñu ëppal daal maanaam li gën a fees daal mooy eh, koor gi day yàq teewul nag mën ngaa gis ñeneen ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom bu boobaa jëmmi koor gi du yàqu waaye daal ngirum imam Malik moom li ci gën a fees daal mooy boobaa jëmmi koor gi day yàqu bisimilah. ok jërëjëf sëñ bi kii day laaj ne ndax liral ci koor dana yàq koor am du yàq koor am loolu ci la bëgg ay leeral. waaw euh, lido ci koor lido moom bokkut ci yi nga xam ne day yàq koor euh, waaye nag teewut maanaam day wàññi tiyaaba moo tax kon donte bokk ci yi nga xam ne day yàq koor euh, jullit bi war na koy wattandiku ndax jullit bi moom lépp loo xam ne day yàq koram wala bokk day wàññi tiyaabaam loolu da ko war a wattandiku bu baax a baax te it koor moom dafa yëmut ci lekk ak naan dong ndax am na hadis boo xam ne yonent bi da ci wax ne képp koo xam ne bàyyiwut wax neen wala jëfe neen yàlla amul soxla ci bàyyi jim bàyyi lekk ak naan kon loolu tegtal la ci ne koor moom bu ñu ci nekkee it dañoo góor war a góorgóorlu ci mboolem yi ci def yépp waaye daal ak lu mën a xew moom euh, lido moom bokk ci yi nga xam ne day yàq koor waaye nag dana wàññi tiyaaba te tiyaaba lépp lu koy wàññi war nañ ci góorgóorlu bu baax. ok jërëjëf sëñ bi ci leeral yi euh, kii mbokk mi day laaj ne. ndax góor sañ naa takk lam wala fen walla ñaari jaaru waaw góor moom dafa wuuteeg jigéen ci lu bare bari ndax góor am na yoo xam ne sañu ko sañu ko takk bokk na ci yooyu mooy euh, ab lam bokk na ci yooyu it mooy chaîne sañu ko takk bokk na ci yooyu muy wurus wala nga ne or jaaro nag moom sañ na koo takk waaye benn lañ ko ci may te benn boobu tamit day doon xaalis te daa am tolluwaay boo xam ne moom lañ ko ci may tolluwaay bi nag mooy ñaari dërëm yoon ñaar dërëm yoon ñaar dërëm yoon nag euh, ci nattale wax nañ ne day yées juróom benni euh, day yées juróom benni garaam nga xam daal du fa egg kon mën naa mat juróom jëm juróom benn waaye du egg juróom benn kon loolu moom lañ ko may ci lu tool noonu ci diisaay mu takk ko ci jaarub xaalis ok mbokk mi day laaj ne mbokk mi day laaj ne ku takk jigéen mu ëndaale doom yuy nàmp ndax doom jooju dana mën a sëy ak jeneen doom moom moom góor gi koo xam dafa dafa sëy si ànd ak doom ndax doom jooju nag dana mën a sëy ak doomi góor googu ko takk wala yoon dëgalul lool waaw góor gi nga xam ne dafa takk soxna soxna soos bi mu ñëw ci kër gi dafay indaale doom léegi doom jooju lay laaj ba xam jëmmi doomi góor gi sañ na ko takk wala det boobaa nag daa am ay teqantal nii lay demee mooy bu fekkee ne doom ji bi muy ñëw daa fekk muy nàmp kon bu boobaa euh, du ko sañ a takk ndax boobaa dañ koy jàppee doomi góor gi bu fekkee nag ba muy ñëw ci kër gi maanaam moom jigéen ba muy ñëw ci kër gi bu fekkee na xale bi fer kon boobaa doomi góor gi sañ na koo takk waaw jërëjëf kon ñi jàll ci benn laaj bi xam naa moo ci mujj kii day laaj ne socco socc bu tooy ndax daggan na bu fekkee da ngaa woor socc bu tooy moom bu fekkee ci weeru koor dañuy sib nga soccoo ko ndax ak wattandiku moo tax ndax nit ki bu fekkee daa woor ba noppi di soccoo socc bu tooy boobaa dara mën naa jàll te bu dara jàllee rek ci cafkak socc bi boobaa mën naa yàq kooram moo waral kon dañuy bëgg daal bu fekkee ci weeru koor la nga soccoo socc bu wow waaye socc bu tooy bi moom dañ koy sib mbokk yi jërëjëf kon jàlli laaj yi moom moo jotoon root tey ñaanoon ceeg seen Habibu ñaan yàlla dolli xam-xam bi barkeel ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi di ñaan sunu borom mu nangu jaamu yàlla yi te gërëm ko te làqal nu ko fa yàq yëgul sëñ Mahmoudan ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñi ngi lay sant ak donte yaa ngi ci biir daara ji bokk ci jëwriñ ñi waaye mu muassasa bi ci boppam ñoo yëkkati ak cant jëme ko ci yow di la ñaanal yàlla yàggal la te wéral la te bàyyi la ak sam xel tomb bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe kawe njot defe naa waxtaan wi gars yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax te teewlu nañ ko te dégg nañ ko bu baax mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziar la da doon laaj dégg na taxadiyaat yi nga xamante ni wala jafe-jafe yi nga xamante ni yépp indi ko mu doon laaj nag ni léegi kon ginnaaw bu loolu jàllee nan lañ mën a def ngir am solution. asalaamaaleykum wa <clears throat> jërëjëf oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ndokkale yow ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom ngay def ci liggéey bi di wax ne lu lu lu yomba tontu la ndax solution bi weesuwul lu dul ni ma ko waxee woon léegi ñu delluwaat ci yarum mag ñi ñu delluwaat ci yarum mag ñi delluwaat ci yarum mag ñi mooy ñu xam ne suñ société yi ñuy dund nun ñi fi nekk ñépp li muy bari bari genn kilifa la ñam ñun ñépp bàyyi benn la ndey ji benn la lépp benn la ñu njëkk a delluwaat foofu ba pare suñ delluwaatee foofu ba nga xamante ne kenn gisul sa bopp kenn gisul sa bépp fépp fenn yaakaar na yow ku ñuy boddi nga wala ku ñuy xeeb nga wala ku ñuy def nangam ak nangam nga wala koo xamante ne bu nit ñi dee wax di jubbanti dara ci diine yow lañ bëgg a wax suñ ko defee rek mu soppeeku ndax diine kenn ku ci nekk xam na ne ba mu sosoo ba léegi bis bu set am lu ciy dugg te bokku ci waaye dañ koy jubbanti rek mu génn ci ñun ci suñu wàllu bopp nag bu kenn ku ci nekk nangoo sa moroom jubbanti la te lam lay jubbanti mu teg ko ci diine lépp jaar ci yoon su fekkente ne nanguwuñ ku la jubbanti nag nga xam ne heure bu ñu waxee rek ñu fo ñu féetale ko fi may doon waxee léegi ne xëy na kër kër nangam la bëgg a wax wala kër nangam la bëgg a wax kër nangam la bëgg a wax bu boobaa du soppeeku mukk waaye buñ gëmee ne liggéey bi fi nekk liggéeyu Cheikh Ibrahima Faté nun ñëpp noo ko bokk te dañ ko war a defar ba ñëpp xemmeem ko kenn ku ci nekk gëm loolu ci sa bopp rek ku jàkkaarloog sa morom boo ko waxee loo xamante ne lu yoon nangu la rek dana la ko nangu te bu boobaa da ngeen solution loolu daal yaakaar naa mooy solution bi nga xamante ne moo ci gën a gaaw solution beneen bi ci gën a gaaw mooy comme bii am rek mu assasa bii tey lii ñuy def su fekkonte ne dëkk bépp ko te comprendre ko dëgg dëgg dëgg te itteel ko dëgg dëgg nag laa wax mu itteel ñëpp muy kilifa ku man di doon mu itteel ñëpp ñu bàyyi ko xel léegi xale yi ñàkk kerse gi ci seen bopp dañ ndax fii boo fi dikkee ba këram ngay jóge ci jumaa ji doo fi jëlee benn kàddu wala benn baat boo xamante ne baat booy wax la nit di sëgg waaye boo sëggee ci théâtre yi ñu doon wax léegi nag ah loolu rek lañ lay jàngal te loolu rek ngay mën a tari. jërëjëf Mbacke Balla ci tontu yu leer yooyu suñ Musaa Ka radiyallahu boo demee ca <clears throat> wasiyatu nisaan wasiyatu niswaan daa mel ni ma nga fay wax nii jamono mel te booba yàgg na lool bam naan àddina wëlbatiku naag dajaalu ñi jiitu woon a des ginnaaw di yàlla day mel ni kon dikk na ci li nga doon wax lépp kuy woote yoonu njub ñu daal fuuyu kuy woote yoonu mbew ñu daal di xuuyu góor ñi jigéen ñi di ba ngeen di wuy si mag ak ndaw ku nekk waaxu yu waaye wolof digal ko ak dugal ko xàmmeewu ko mbugal ko ak bégal ko ndax su dajee ka koy digal sikkal ko te bu dajee ka koy mbugal sukkal ko euh, kii dafa wax ni noo gisee xale yi ñàkk kerse yi nga xam ne léegi dafa am ci ñoom lool xeeb seen xeli kilifa yi di sukkandikoo ci tubaab yi ak seen média yi xale yooyu loo leen di laabiré ndax mel na ni yaa ngi ci doon tudd sa biir waxtaan. waaw macha xamante ne. ñu ci bari sax fi mu dañ koo jiñ tubaab bi maanaam jikko ju yàqu ji ci bari ndax tubaab yi moom li ci ëpp ñoom la waaye am na beneen bu yées tubaab yi boo xamante ne mi ci biir te bàyyi ko xel muy junj nañ ko ci biir waxtaan wi léegi muy même ci ñun niti diine yi même ci ñun niti diine yi parce que junj naa ko wax ne léegi xoolal réew mu mel ni Sénégal nga xam ne sariha ak xaqiiqa lañuy la ñuy àttewoo muy réew moo xam ne kenn gënu leen a rafet l'islam mag ñi biñ fi ñëw kii di tiijaan kii di murit kii di xaadir kii di laayeen kii di nangam waaye li ñuy bari bari bari bari bari bari tënk nañ seen bopp bay woo ci mennum ngër muy ngërum imam malik mag ñi fi nekkoon ñépp xare nañ ba boo demee tiwaawoon doo soppi sa julli boo ñëwee Touba doo soppi sa julli boo demee Darou Moukhty doo soppi sa julli waaye xoolal léegi biñ bëggee dund ci diine yi xale yu ndaw yi fi nekk ñu xam ne xale yi dem nañ ba bëgg xam te ñu ngi gëstu ci xam nga gis xeex bi ñu leen tàmbalee xeex daal leen tàmbali ci dugal sol sa koppati gàttal sa yére la sëñ Touba defoon la mu doon bind bi daala la Alaaji Malik doon wax nangam ak nangam léegi fexe ba it ba jaxase nit ñi ci diine xam nga jaxase nit ñi ci diine mooy Sénégal gii tey fi mu toll coow li li muy bari bari ba ci wet atte weeru koor yeeg atte yu bari bari bu ñu emoon ci imam Malik rek du ñu am problème xam nga coow li li muy bari bari fi ñuy wax ñëpp diine la waaye dañ fee dugal diine joo xamante dañ fee dugal ngir mu ñu xamut woon maanaam ngir yu ñu xamut woon moo jaxase suñu diine ci moo tax fi toll tijaan yeeg murid yeeg kenn ku nekk di werante ak sa morom ndax ay nit tàmbali nañ fee ñëw dugal fi saafi yi dugal fi an abu hanifa dugal fi anbal léegi su ko defee ñu boole koog li malik yoroon duñ mën a dem parce paaw da jàpp ci mennum ngir fi tollu tey loolu mooy problème yi nga xam ne léeg-léeg nga gis ko bind ci jumaay tuwaa ji ne nangam dafa araam gis ku ñëw daaru muti li ñuy def dafa araam nangam te fekk dafa xamul waaye réew mi ba ñuy àtte woo ci malik yi képp kilifa diine yi fi nekk yépp mosuñu waaye nag fexe nañ ba dikk won leen ne leen te ñoom ñëpp ay nit lañ yoo xamante ne man ñu ma xam lañ am na ci ñoo xam ne bokkoon nañ nekk Tunisie doon jàng am na ci ñoo xam ne bokkoon nañ nekk Mauritanie a financé financé yu wér yoo xam ne ay alal lañ leen jox ñi ci des bu dee tubaab yi état yi favorisé nañ leen jox ay alal ñuy xeex nit ñi sampal leen ay jàkk di leen fay lu fi mag ñi defoon nag ñu ne loolu dara baaxatu ci waaye kenn ku ci nekk xam na ne mag ñi moom bala nga naan liñ yoroon dara baaxatu wala kenn mënatut ci roy ñoom jikko ñoom da ngay fexe ba liñ defoon nga def góor góorlu ba Sénégal ni mu rëyee fu ne ab tariixa nekk fa te tariixa boo ca dem nanga doon jaamoo yàlla doo ko soppi loolee dañ ko waroon a saluer dañ ko waroon a yokk ba nit ñi man koo déglu beneen bi ci des mooy jikko yi moom jikko yi moom li fee xeexuñu lu fee xeexuñu li koy xeex du dañ ndax xale yi li ñuy wax lépp ci béréb lañ ko jànge li ñuy wax lépp ci béréb lañ ko jànge ci télévision yi saaga yi ñàkk kersa gi ñàkk warma ji lépp ci lañ ko jànge loolu nag li fekk xeexuñu ko jullit ñi fexe ba am seen télévision yi bopp seen rajo yi bopp ak seen béréb yi bopp yoo xam ne bis boo nee xale bi bàyyi lii da nga naan ko jàppal ci lii parce que xale kenn mënu ko tere lépp jant boo nee ko bul seetaan télévision bi nee ko seetaan la bi waaye nag ginnaaw yow boo nee ko bàyyil télé bi mënoo ko jox beneen télé ne ko seetaanal ko faawu jikkoom di yàqu ndax lam gis rek moom lay seetaan te moo yàq ay jikkoom. ci tontu yu am solo yi nga xamante ni indil nga ñu ko ci laaj yi. Eh, waxtu wee xat sax waaye kon incha allahu taala eh, eh, laaj yi des na waaye waxtu yi moo moo xat ni nga ko waxee rek murit bu daan ñëw fa sëriñ ba lay jaar ziyaare waaroo fa ba tàggook bàkkaar nun nag ku ñëw fa kër jigéen ña ngay jaar waxtaan fa réussoo fa ba yokkuy bàkkaar defe naa ni kon bokk ko suñ Musaa koy wax mel na ni yépp bàyyi woon na ko xel suba incha allahu taala ñi ngi dalal sëriñ Mohamed sëriñ Mohamed Diagne waaw sëñ Mouhamed Diagne suba mu ñëw euh, koor ak bind yu bees yi nga xam ni mi ngi nu koy jàngal su ko defee talaata ji sëriñ Xaadim Buso moom la ñuy dalal dawaabitul fatawa indal fuqaha maanaam takki takki euh, ñiy def fatwa ci diin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf jërëjëf